إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم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 wa xulafaa'il muhtadiin wa ahli tariiqatil faa'iziina raabihiina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaab ci al-Jaami' as-Sahiih bu amiiril mu'miniin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaa'iil al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon tàmbali woon nañ ci kitaabu mawaaqiitus salaa téere bi nga xamante ne moom mooy jàngal di leeral di faram-fàcce li nga xam ne moom moo aju ci wàllu julli yi gisoon nañ ci baabu mawaaqiitu salaati wa fadluhaa wa qawluhu ta'aala inna as-salaata kaanat 'ala al-mu'miniina kitaaban mawquutaa mais buntu bi nga xam ne mooy wax ci di leeral waxtu yi julli yi ak seen gëneel maanaam li nga xam ne moom la ci doon leeral moom mooy ne. julli yi waxtu yi borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy ci ko dafale te sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne noonu la doon wàccee alquran noonu la wàccee itam waxtu julli yi ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu ñu ngi koy gis ci hadith sayyidina abu mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax sayyidina mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ne ko xanaa xamuloo ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam dafa wàcc mu daal di wax kon daal ni Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam dafa julli te te julli Yonent bi julli ànd moom loolu kon maanaam di topp ci julleem te it mu daal di koy teg tamit ci waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu yi mu ko teg loolu moom la leeral foofu noonu di wax ngëneel gi nga xamante ne moom moo ci aju mu indi lëkkale ko aaya bi nga xam ne moom la wax ne borom bi subhaanahu wa taala ne. inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta inna as-salata li wér boor mooy julli kaanat musul den tud den maanaam naka jekk dafa nekk loo xam ne alal mu'miniina dafa dafa gàllu ci kaw woy gëm ni nekk kitaaban nekk té nekk farata boo xamante ne mawquutan gu ñu dëxale la wutal ko ay waxtu loolu yëpp moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal ni <laughs> mu waqatan waqta waqtahu alayhi waqtahu alayhim maanaam ne dañ ko wutal waxtu ba pare waxtu woowu ko ko teg ci ñoom moom mooy borom bi subhaanahu wa taala kon xadis bi nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari indi rahimahullah ak nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam daa di koy wax bi nga xam ne moom mooy sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anil jami' muy di ko leeralal wax ji nga xamante ne moom mooy mu xadis boobu xadisu sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la ko leeralal mu ginnaaw gi mu indi xadisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha di ko wax ne waxtu wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli tàkkusaan ñu tey xamee ni julli tàkkusaan li nga xamante ne moom mooy ci gën moom mooy ñu teel koo julli jamono ji nga xamante ne fekk na jant bi maanaam jant bi nekk continuer di di taxaw comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gise inshaa allah ne wal wal wal asr kaana yusalliha kaana sallallahu alayhi wa sallam yusalliha wa shamsu hayya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan julli fekk jant bi eh, ni maanaam jant bi ne fàng maanaam di di di dund maanaam loolu inshaa allahu taala da ko gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw buntu boobu mu ne baabun qawlullahi ta'ala munibiina ilayhi wattaquuhu wa aqiimu salaata wa laa takuunu minal mushrikiin munibiina ngeen nekk way jaji wommatu ilayhi jëm ci moom wattaquuhu te na ngeen ko ragal moom yàlla wa aqiimu te na ngeen di taxawal as-salaata julli wa laa takuunu te bu leen nekk minal mushrikiin ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéen ñoom ñooy yéefer yi nga xam ne way bokkaale lañ wax jooju mi ngi nekk ci sooratu Rum comme ni nga xamante ne euh, noonu la maanaam noonu la nekkee ci alquran ci sooratu Rum bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ne faqim wajhaka lid-diin haniifa fitrata allahi allati fatara an-naasa 'alayha laa tabdiila li xalqi llahi zaalika ad-diinul qayyim walaakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun muniibiina ilayhi mu dindi wax jooju ne muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqiimu as-salaata wa laa takuunuu mina al-mushrikiin mu ne kon nag na nga taxawal yow sa jëmm ji fa aqim taxawal wajhaka sa jëmm ji sa xarkanam yëpp li diini nga yóbbu jëmale ko ci diine yàlla ji maanaam nga jëmale ci xaniifan ju kocc wëllif lépp loo xamante ne ak jéng-jéng la maanaam kon foofu mu xiirtal ko ne ko da ngaa war a nekk koo xamante ne sa lépp da koy jël jox ko borom bi subhaanahu wa taala amul maanaam sa lépp nag nga jë jub jébbal ko borom bi nga jëm ci subhaanahu wa bañ a jeng ci dara bañ a woom bañ a sete ci benn lenn lu bokkut rek jubli ci borom bi subhaanahu wa taala mu wax ko loolu ba pare daa di ko fitratallahi lii mooy tëgginu yàlla bënn bi yàlla ni mu tëggee ni nga xam ne noonu la bënnee allati bi nga xam ne fatara nnaasa alayha ci loolu la bënnee nit ñi maanaam noonu la leen tabaxee noonu la leen defaree ci cosaan te it képp koo xamante ne ku normal na noon na noonu nga war mel mooy fitratallahi allati fatara nnaasa alayha mu ne laa tabdila li xalqillah wetti maanaam soppi mbindug yàlla loola du am maanaam li muy tekki nag lii la ñuy tuddee maanaam al insha bi maanaam al xabaru bi maana insha maanaam information la waaye maanaam bi nga xam ne moom la am moom mooy eh, ak ndigal maanaam li nga xam ne moom la am mooy maanaam amr la maanaam muy ndigal mooy bu leen soppi mbindum yàlla yàlla daf leen a bind ngeen ngeen jaamu ko ngir seen ngeen jël seen lépp jox ko moom kon yéen bu leen soppi loola mu daal ni loolu nag mu ne zalika diinul qayyim lii mooy diini ju baax ji maanaam lii mooy li nga xamante ne mooy li nit ki war a baaxoo tàmm ko nekk lii la maanaam lii rek moo baax mooy li jub xocc te coow waral leneen lu dul lii bokkut ak li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala dugg moo tax nit ki bu fekkente ne dafay maanaam dafa war a xam ci lu leer ci ne ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala te noonu la ko tëgge mooy ne daf koo tëgg ngir mu nekk koo xamante ne léppam day jublu ci boromam subhaanahu wa ta'ala kefe et que loolu waru ci dañ maanaam war te jàdd loolu <coughs> képp ku nekk ci lool yaa ngi ci li nga xam ne moom mooy li tax diine jóg képp ku nekkul ci loola nag yow sa dund gi am jamono jangay dund ak ca loo mën a nekk nekkuloo ci li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy li tax borom bi subhaanahu wa ta'ala bind asamaan see ak suuf si naka noonu moom mu yónni si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wàcce alqur'aanul karim moo tax mu ne walakin na waaye daf fekk ak aksaran naas li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna ñooñu xamuñu maanaam lu ëpp ci nit ñi ñu xam ne dañoo war rek maanaam seen dund yëpp seen biir ak seen biti torox lu jublu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu nag moo tax mu ne te loolu bi mu ko waxee yeneen bi la waxal sallallahu alayhi wa waaye mu daal di jublu ci xeet yëpp nde mu nii bii na ngeen wommatu jël seen xol consacré wu totalement ci al euh, ilayhi jëm ci moom borom bi subhaanahu wa taala lii bokk na ci aaya yi nga xamante ne ñoom ñooy tegtale ne ndigal gu ñu jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo jox xeet bi yëpp ndax daf ni ko yow taxawal ba pare daal di wëlbati ba pare daal yéen ñëpp def leen nii maanaam mooy ne li mu wax ji bi mu koy yeggale daf koo tàmbalee singulier yeggalee ko pluriel maanaam te loolu li muy tekki mooy ne ka muy muy kenn dafay taxaw taxawaayu ñëpp waaye ñëpp it day taxaw taxawaayu kenn kooka loolu moom mooy ne <coughs> yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo taxaw taxawaayu mboolem bindee fi waaye nag képp kenn ci ñun la ñu digal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla digal mboolem xeetam bi ci cosaan ba mu des yi nga xamante ne moom mooy nga xamante ne moom moo ko jagoo comme li nga xamante ne noonu la nekkee lu ñu leeral ci lu dul benn du ñaar. mu ne wattaquhu te ngeen ragal ko moom yàlla ngeen teet ko maanaam ngeen sori lépp loo xamante ne lu muy bañ la ak luy indi ak sànjam ak meram ak mbugalam subhaanahu wa taala waaqimu te na ngeen taxawal as-salaata julli maanaam ngi gis ne foofu li mu ci digle nag ci li nga xamante ne lu concret la luñ mën a def yi ci def yëpp yu jëfi xol yi la waaye lii nga xam ne moom lu concret la looy def moom mooy mooy wat parce que wattaquhu teet leen ko loolu ci baabu tark la maanaam buntu bàyyi la Euh, <coughs> ndax li ragal di ko teet di moytu mooy li nga xam ne doo ko laal doo ko jege waaye rek mooy kon ba tey di fagoo waaye bi mu naan nag wa aqimu salata te da ngeen taxawal julli mu ne loolu nag moom lay wax ni wala takunu te bu leen bokk minal mushrikiina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way bokkaale ne maanaam nga gis ni fii aaye bii borom bi subhaanahu wa taala daf ci digle ne na ngeen wommatu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala na ngeen taxawal julli mu digle taxawal julli ba pare daal ne waaye bu leen bokk ci ñi nga xamante ne ñoom yéene ñoom ñooy way bokkaale ñi maanaam nga gis ne kon ne ndekete euh, julli ak bokkaale dañoo dañoo lëkkaloo lëkkaloo lëkkaloo safaanoonte maanaam ci anam goo xamante ne képp koo xamante ne day taxawal julli di def julli na nga xamante ne noonu la ware loolu day daal di bokk ci ñi nga xamante ne maanaam mooy day teet day nekk koo xam ne day mooy yu bon yi comme ni ko alquran waxee inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar naka julli dafay nekk loo xamante ne dafay tere day day day tere ci mboolem yi nga xamante ne ñooy njombutii fi ñaaw njombutii fi ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yeñu sib ya naka noonu fii nga xamante ne moom la wax borom bi subhaanahu wa taala ni mu nekkoon nag na ngeen wommatu jëm ci moom ngeen jël seen xol yëpp jublu ko ci borom bi subhaanahu wa ngeen teet ko maanaam ngeen teet mboolem li nga xamante ne moom luy lu koy lu lu lu ak meram la ak sànjam naka noonu ngeen moytu ndiko maanaam ngeen moytu ko ci di loo xamante ne maanaam moom moo ko yelloo maanaam yéen ngeen moytu ndoko bañ koo jéem a jéem a prétendre maanaam bañ koo jéem a yuutu borom bi subhaanahu wa taala mooy yelloo màggaay borom bi subhaanahu wa taala mooy yelloo ñu jaamu ko borom bi subhaanahu wa taala moom mooy nga xam ne moom mooy ngand mooy kilifa moom mooy ku màgg ci yéen wàcce leen kon seen bopp na ngeen teet borom bi maanaam fexe leen bu bu leen di xëccoog yàlla la mu moom maanaam loolu moo tax mu ne wa aqimu na ngeen taxawal as-salaata julli muy jundu foofu ne kon julli dafa dajale mboolem xeetu jaamu yàlla yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale war te ba ñuy mbambastal kitaabu salaa lii xamante ne nag moom la wax fii mu ne bu leen bokk ci ñi nga xamante ne yéen ñoom ñooy way bokkaale ne loolu dafay leeral ne kon comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon léegi ne maanaam bokkaale maanaam shirk comme ni nga xam ne noonu la ko hadith bi waxe ne al ahdu alladhi baynana wa bayna shirk as-salat maanaam li nga xam ne moo dox suñu diggante ak bokkaale moo julli te loolu la moom la Abdullah ibn Abi Mulayka rahimahullahu taala tabi'i bu mag boobu wax ne sahaaba yenen yi ma dajal yépp sallallahu alayhi wa amul benn mbir bu ñu dëppoo lu dul ne ku ko bàyyi yéeféer la ba mu des maanaam lenn rek lañ dëppoo ci ne ku ko bàyyi yéeféer la muy maanaam nga xamante ne waaye gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy cekkantal bi ci am ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu nekk lay ci fuqaha u hanafiyyi hanabila yi ci fuqaha u hanabila yi rahmatullah alayhim ci ñi nga xamante ne moom mooy ñu notti ci seen mazhab moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy dafa bàyyi julli moom yéeféer la te loolu noonu maanaam bokkut ak nag ki nga xamante ne moom jàppul ne maanaam jàppul ne julli farata la kooku moom yéeféer moom am maa même bu dee amma ki nga xamante ne moom dafa jàpp ne julli du fa julli gaa farata julli du du du julli farata waaye defuma ko kooku la ñu wuute ndax yéeféer la waaw wala déet maanaam nga gis ne ñàkk maanaam jàpp ne julli du farata wala ñoom sàmba garaawul mën nañ ko bañ a def mu gën a garaaw ñàkk julli maanaam loolu moo gën a garaaw ñàkk julli ci jëmi boppam donc loolu maanaam mbir la moo xamante ne lu mat a bàyyi xel la beneen mbir bi nga xamante ne moom moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu indi ko ci ba ci mawaqit ci kitaabu mawaaqitu salaa maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci waxtu julli moom mooy ne julli balaa nga koo mën a fonk ak na nga xamante ne noonu nga borom bi subhaanahu wa taala balaa ñoo mën a wax ne yaa ngi toroxlu ci moom wommatu nga ci moom borom bi subhaanahu wa taala ngay taxawal julli ci waxtu wa loolu moom moo tax mu indi ko fii maanaam di leeral ne maanaam mu indi bunt bi ngir leeral ne julli ci waxtu wi moo tax ñuy wax julli keneen ku def leneen kooku julli li muy def moom ci bànneexu ba kanam la ne loolu moo tax tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu wuute ndax julli bu faatdoo dañ koy fay waaw wala déet loolu daañ ci ñëw insha allahu taala maanaam tey boo toogee waxtu julli jeex maanaam nga dem liggéey ji masala ba tàkkusaan bi romb ndax waxtu woowu war nga koo fay waaw wala wala boobu da ngaa war a bàyyi noonu comme romb na la léegi ñàkk nga ko abadan waa wala déet loolu borom moom xam yi dañ cee wute rahmatullah alayhim loolu insha allahu taala daan ci ñëw ci gën koo leeral buñ ci yegsee insha allah waaye li nga xamante ne moom mooy dont li jumhur jàpp mooy ne da nga koy fay waaye insha allahu taala loolu daan ci gën a daan ci gën a ñëw amma li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu bunt bi maanaam mooy ne kon daal julli moom ku ko deful ca waxtu wa moom xamal ni maanaam euh, maanaam mënoo koo tànn di ko def bu la neex lool moo tax imam al indi ko fii ci euh, mawaqitu <coughs> salat euh, te it bu fekkente ne danga koo bàyyi maanaam gravité bi nekk ci nga bañ koo julli ci waxtu wi moo ak gravité bi nekk ci nga bañ a julli ñoo ñoo ñoo jege wantoo ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy daal di maanaam jéngale nit ki jëm ci kiifir maanaam loolu ak ak bokkaale loolu moom mooy li nga xamante ne moom la wax fii mu indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis wax du Abdu Qays comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon inshaa allahu dinañ ko mun mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddasanaa Qutaybatu ibnu Sa'iid te moom mooy Qutaybatu ibnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif al eh, eh, ibnu Abdullah as-Saqafi al-Baghlaani mooy Abu raja al-Balkhi rahimahullahu ta'aala moom mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna deux cent quarante ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhi solo ci moom lu bare bare ci seeni hadith imam al-Bukhari solo na ci moom trois cent huit hadith imam Muslim solo na ci moom six cent soixante huit hadith te ñoom ñii nga xam te moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta ba mu des ne im ne imam Ibn Maaja solowul ci moom directement maanaam imam Ibn Maaja dafa solo ci ku solo ci moom maanaam sëriñu sëriñum la waaye bu dul loolu rek imam Qutayba ibn Sa'id ñoom ay xadisam ñoom ñu ngi ci kutubu sitta te juróom ñu njëkk ñi ñoom ñëpp solo nañ ci moom <coughs> ah, te seen sëriñ la <coughs> moom qaala mu ne haddathana Abbad mu ne Abbad bi mu ne huwa ibn Abbad loolu nag bu Qutayba moo ko wax imaam al-Bukhari moo ko wax rahimahullah maanaam ngir leeral ne Abbad bi day bañ ko jaawale ko keneen mu ne Abbad mu ne huwa ibnu Abbad te moom mooy Abbad ibnu Abbad ibnu Habib ibnu al-Muhallab ibnu Abi Safra ah, dégg nga al-Azdi rahimahullahu taala ndax kantaam nekkoon Abu Muawiya Abu Muawiya al-Azdi nekk ah, al-Ataki summa al Euh, al-Ataki summa al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme imaamu Malik rahimahullahu ta'ala mu bokk ci nga xamante ne ci taabi'i taabi'i bokk ci seen siqaat yi euh, comme li nga xam ne noonu la imam Az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala ne borom xam-xamu Basra yi la bokkoon te ku wóor la doonte imam Abu Hatim Ar-Razi nee na moom deefu layee waaye li nga xamante ne moom mooy li al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wax mooy siqa siqatu rubbama wahim maanaam ku dëgër la waaye léeg-léeg mën nay def def le di jaawale ala kulli haal li nga xamante ne moom moom daal lañ ci mën a wax mooy daal ku wóor la te imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom loolu yi nga xamante ne ñooy hadith yu dëgër yi nga xamante ne moom yu wóor yi nga xam ne moom la solo donte léeg-léeg mu am def def le mu ne an abi jamra muy taabii boobu rahimahullahu taala mooy Nasr ibn Imran ibn Aas ibn ibn ibn Isam euh, rahimahullahu ta'ala dakantanam nekk Abu Amra Abu Jamra comme ni nga xam ne noonu la ko imam al-Bukhari waxe rahimahullahu ta'ala muy Abu Jamra ad-Dabbi euh, euh, ad-Dab'i al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 127e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom nga xamante ne euh, kii la euh, moom mooy kii Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma doon liggéeyloo ca maanaam moom la doon jàppale ca liggéey ba ca Kuufa maanaam bi nga xamante ne moom la ko doon jàppale ne ko wal ca Basara bokk ca Basara maanaam moom la doon wax naan ba ndaw sa ñëwee maire bi maanaam d'ailleurs bi loolu la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon maire bi mu ñëwee indi ko di ko laaj ci affaire euh, ndaayi waa nabis maanaam ndaa yooyu nga xamante ne dañuy jël ab ay euh, tàndarma sotti def ko ci biir nga xamante ne léegi bu ko defee dañuy toog sànni ko ci bàyyi ko ba mu ba cafka gi sax ci bu ko defee ñu mu mel comme genre jus après bu ko defee ñu mën koo naan mu ne ko <coughs> mu wax ko ne ko ah, loolu baaxul mm-hmm. ba mu ko waxee ne baaxul nag ci la ne ko ah man foogoon naa ne fekk Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma da koo teg ci wetam maanaam maanaam da koo teg ci wetam euh, ngir bi mu nekkee di di di nekk kii ki juge bi mu teg ko ci wetam voilà boobu nag euh, euh, borom xam-xam yi nag rahmatullah nee nañ li tax mu tegoon ko ci wetam moom mooy ne moom ci boppam borom xam bu mag la woon mooy comme genre juge bi léeg-léeg mu am ku nekk ci wet gi di yor daanaka xaw a jege ak maanaam loolu soit noonu la mel mu nekk ne dafa nekkoon ci wetam ngir di ko traduire maanaam mu nekk nga xamante ne moom moo ko doon euh, traduire seen làkk yi ngir ne bokkuñu woon luñ doon làkk loolu amaan na ñaar yëpp boobu mën naa ne waaye ak lu mënti xew moom ci borom xam-xamu taabi la bokkoon rahmatullah alayhi ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an ibn Abbaas mooy Seydina Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf euh, radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy habrul umma a tarjumaan Abul Abbas euh, moom mooy ci mooy ki dàkkantal Abul Abbas ki ñuy dàkkantal Abul Abbas ci sahaaba yi keneen ki moom mooy Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi waaye kooku radiyallahu anhu am na beneen dàkkantal te moom mooy Abu Yahya comme a nga xamante ne noonu lañ ko gisee moom mi ngi ne at na ñetteelu at ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi te e, mi ngi e, génn adduna radiyallahu ta'ala anhu ci e, juróom juróom ñett fukki ak juróom benn fukki at ak juróom ñett voilà ci la génn adduna radiyallahu ta'ala anhu moom 1660 hadith mooy musnadam ah rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci 75 imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na ci cent vingt hadith imam Muslim ci juróom-ñeenti hadith radiyallahu taala an hadith am ñu ngi ci kutubu sitta no qaala nee na qadima dëgg mën la wafdu Abdu Qays wafdu maanaam mooy uh, ab délégation bi nga xam ne ñoom ñooy waa Abdu Qays loo gisoon nañ leen alaara ñoom ñoo njëkkoon a ñëw seet ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa qaalu ñu ne ko inna naka ñun kat min hadal xay ñi ngi bokk ci kuréel ci ci koñ bee maanaam ci dëkk bee ci wàllu gémin rabia ci rabia maanaam mbokki maanaam rabia ak mu mudar ñoom ñooy ñi eh, eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokk mu ne walas naate waaye ñun nag ci waa Rabi'a nasil nekk ñu nasilu di jokk ilay ilay ko ci yow illaa lulul fi shahril haram ci weer yi nga xamante ne dañ leen a ormal maanaam ñu xamee weer yañu ormal ya maanaam mooy ñeenti weer yi nga xam ne moom la ñu ormal ay weer lañ yoo xamante ne euh, muy muharram euh, ak euh, rajab rajab ah ak zulqaada ak ramadan zulhijja zulhijja zul zulqaada zulhijja non zul zulhijja muharram ah, ah rajab ak ramadan maanaam mooy yi nga xamante ne ah, ñoom weer la yoo xamante ne dañ leen a xormaal ah, dañ leen a xaraamal maanaam yooyu nag xeex du ca am maanaam kenn du ca xeex xare du ca am yooyu buñ xasee ba yegg si duñu am amatul xeex amatul xare loola nag <coughs> bi nga xamante ne moom la Ah, moom moom moom moom moom la ñu wax nag ne ah waaw kon comme que mbir mi demee na noonu nag ah, moo tax ñun du ñu dañu maanaam jamono jooju la ñuy mën a ñëw maanaam ñu mën a jokk ci yow lu dul loola lu tax maanaam te loolu day wane ni maanaam ba ci arab yi ñoom ñi nga xam ne sax xattaa bañ nekk gu doon yéefér ci jamonoy jaahiliya bañ nekk gu doon jullit ci jamonoy jaahiliya dañoo fonkoon li nga xamante ne moom mooy eh, mooy weer yi nga xamante ne dañ leen a xormaal mu ne kon nag euh, fa murna mu nekkoon kon digal ñu bi sey in dara loo xamante ne na xuusu daañ ko jàpp an ko jële ko ci yow wa nado oote daañu woote ilayhi jëm ci loola jëm ci mbir moom man ñi nga xamante ne waraa anaa ñoo nekk ci seen ginnaaw maanaam loolu tamit day tegtalee li nga xamante ne moom mooy seen yitte bu kawe maanaam buñ ñëwee ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pourtant li ñu am problème la maanaam mënuñoo ñoo si ci yenente bi sallallahu alayhi wa lu dul parce que dafa am seeni noonu yu nekk fii maanaam ñoo xam te ne ñoom buñ naree ñëw ñoo leen di tere ñu yegsi ànd ak loolu yëpp maanaam biñ ñëwee néewuñu ko wax ñaanal ñu ñoo ñu jóge fi ñu ne ko ñu waaw vraiment ñu am doole am kattan am alal wala bokk suñu affaire yi commencé baax xam nga léeg-léeg ñun dañuy yëngatu ci ay léeg-léeg yu ñuy yëngu suñu sañoon daal ngeen ñaanal ñu ci mbir yooyu wala yooyu maanaam ñoom waxuñu lool li ñu wax mooy waxuñu loo xam ne daal ko mën a téye te yow yaa ñu jàngal te bu ñu demee suñu nit ña fële ca foofa ñun daañu leen ko jàngal maanaam nga gis ne kon ñoom dañoo ñëw te loolu mooy cosaanu maanaam eh, di dem ci nitu yàlla ak borom xam-xam loolu la cosaan bi maanam mooy nga dem ngir jëlee ci moom loo xamante ne dana la yokk sa diggante ak sa borom subhaanahu wa waaye maanaam mbiri adduna yi yëkkati benn yoon. mi nga xamante ne moom la wax loolu fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne amurukum maa ngi leen di digal bi arba'in ci ñeent wanaakum te tere naa leen naan arba'in ci ñeent bu njëkk bi nga xamante ne moom ko li ma leen di digal mooy al imaanu billah mooy ngeen gëm ci buur yàlla ci digg subhaanahu wa ta'ala summa toog fassaraha mu fiil ko lahum ñeel leen maanaam moom mooy ne lii dañ ci xamee ne bu fekkente ne maam li ëpp doole li gën a màgg mboole mbir yi moom mooy gëm yàlla te gëm yàlla moom mooy li nga xam ne moom mooy cosaanu mboolem xéewal yi nga xamante ne jaam bi dana ko am ci wàllu adduna ak ci wàllu ci adduna ci jamonoy adduna ak jamonoy àllaxira comme li nga xamante ne euh, noonu lañ ko gise woon ginnaaw beneen bi ci des tamit moom mooy su fekkente ne da ngay wax nit loo xamante ne dafa dafa dafa vague trop maanaam mooy lu vague maanaam da léeg-léeg maanaam nga firil ko ko leeralal ko ci li nga xamante ne man ta ñàkk loolu tamit dafay daal di ràññeeku mu ne ko shahadatu an la shahadati seede gëm dëggal wóoloon an ne lii mbir te mbir mooy laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illaa ku ndere allah bur yàlla laa ilaha amul benn buur boo xam ne amul kenn koo xamante ne moom moo am sañ-sañ di digle maanaam di di teg nit ñi di di naan leen def leen nangam bàyyi leen nangam jaamu leen ma ci nangam na ngeen maanaam lii mooy acte yi nangam yi ngeen war a topp te waroo leen a mooy nangam illa allah bu buur yàlla subhaanahu wa taala laa ilaha amul kenn koo xamante ne mooy def ci dëgg ak di dindi ci dëgg illallah kurul wur yàlla laa ilaha amul kenn koo xamante ne jaamu ga dana jariñ ñàkk jaamu gay lore illallah kurul wur yàlla laa ilaha amul kenn koo xam ne nekk na ci dëgg man illaa kurul allah wur yàlla wo am nii te man mii yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maay rasulullah maay ki yàlla yabal ngir ma leeralal leen mboolem mbir yi nga xamante ne moom mooy firi laa ilaha maanaam kon loolu bool bokk na kon luñ ciy xame <coughs> mooy ne yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp koo xamante ne gëmoo koo ko dëggaloo ko wóoluwoo ko te nangoo koo topp bokkaguloo ci ñi gëm yàlla maanaam kon bu boobaa ñi ñuy wax yéeféer mooy ñi topp yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy firi mooy wax ji ndax daf nga leen ngeen gëm yàlla gëm yàlla lu muy tekki mooy ngeen gëm baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah saa saa te mu nekk loo xam ne da ngeen koy seede gëm ko dëggal ko wóolu ko te wommatu ci maanaam loolu lay tekki loolu kon mu ne wa iqaamis salaat muy ñaareelu mbir bi mu leen di jàngal mooy wa iqaamis salaat di leen taxawal julli lii moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi maanaam mooy fii day leeral ne taxawal julli kon gis ngeen ginnaaw gëm yàlla rek ak yu mel noonu maanaam ak ni mu nekkee rek daf cee ne ne ne taxawal leen julli te loolu kon li muy tekki mooy ne julli nag balaa nga ko mën a taxawal da nga koy def ca waxtu wa te loolu moom moo tax euh, mu wax ne julli gii moo tax bi mu ko indee fii ci buntu bi bu boobaa ñu daal di gis li nga xam ne moom la lëkkoo mu ne wa ita u zakati ak joxe azaka wa an wa antu addu te ngeen joxe ilaa xumusin ilayya jëmi ci man yenente bi sallallahu alayhi wasallam xumusa juróomeelu ma li nga xamante ne ghanimtum moom ngeen woomal ci euh, moom ngeen màng ci toolu xare yi maanaam toolu xare yi boo leen dafa am juróomeelu xaaj bi lool yenente bi moo ko moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la ko alquran na wa'lamu annama ghanimtum fa inna lillahi khumsahu ah, wa li rasulihi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne kon eh, mooy ñeent yi nga xam ne moom la ko digal mm, wala boog ah, waaw loolu wa anha maa ngi tere ani dubbaay ci kook yi maanaam kook yi nga xam ne dañ ko daan jël kook wala kook voilà nga xamante ne day dem mais comme genre këll comme ni leget di mel voilà maanaam noonu nga xamante ne garab la yoo xam ne noonu lañ koy def mu ne maa ngi leen di tere lool wal xantam ak ndaali ndaay wal wal wal wal wal wal muqayyar euh, ak li nga xamante ne moom mooy goudron yi nga xamante ne da di jël dara raax ko ko goudron mu nekk benn genre ndax mu nekk xeetu ndaa wan na xiir ak tamit tàndarma garabu daat tàndarma yi nga xam ne da koy jël di ko euh, bënn ko maanaam xar ko ci biir ba mu nekk comme genre këll yooyu yëpp nag ñoom dañ ko daan jël di ci def dox maanaam di ci daan def ndox euh, bu ñu ko ci defee ñu def ci nabis yi maanaam sànni ko bu léegi nag day yegg foo xamante ne da leen di mandil ñu di ko naan loolu nag la leen tere ne bu leen waaye du jëmmi ndaa yi mooy problème bi mais lañ cay def ngir mu leen di mandil looloo tax sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma indi hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii koola waxu ci affaire mm, bokkaale bi maanaam Euh, ci aaya bi aaya bi dafa waxoon ne bu leen bokk ci ñuy bokkaale tamit mhm. ah bu mais fii dañuy gis ne waxu ci waxu bu leen bokkaale mhm. waaye dafa wane ne maanaam day wane ne taxawal julli li tax mu indi hadith bi te mënoon naa indi yeneen li muy tekk mooy boo taxawalul julli rek yaa ngi commencé ngi ci wàllu bokkaale mhm. maanaam est que ñoom ñaar dañoo safaanoonte dañoo lëkkaloo lëkkaloo safaanoonte maanaam ay antidote lañ maanaam benn mënta fee mënu fee ne ba ay ba pare ba pare moroomam néew mi ngi mel ne rek. tey munoo ne euh, microbe bi ah. euh, moo maanaam garab gi mi ngi fi mi ngi def effet ba pare microbe bi tamit mi ngi fi di def fm maanaam mënoo wax ñaar yooyu man mënoo leen a waxandoo faaw bu benn bi nekkee faaw bi ci day dem yoonam loolu moom lay mooy li nga xamante ne moom lay leeral te képp ku bëgg a sóobu ci yoonu yàlla faaw nga sàmmante julli ba noppi maanaam loolu moom mooy ngir ngir nga mën a wommatu carrément ci yàlla loolu. mooy li nga xamante ne moom lay leeral fii hadith bi comme ni nga xamante ne gisoon nañu hadith numéro 53 ak hadith numéro 87 hadith numéro 1003 insha allah imam Bukhari dañ ko indiwaat hadith numéro 1398 3095 3510 4368 4369 6176 7266 ak 7556 euh, insha allahu taala euh, li nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, tahrib bi. tamit gisoon nañ ko euh, ci jamono ji nga xamante ne gisoon nañ ko hadith moo 53 ak 87 gi nga xamante ne moo ko solowaat ci waa asxaabu euh, ñi nga xam ne ñoo ko solowaat ci waa asxaabu kutubu sitta moom mooy imam Muslim ak imam at imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i <laughs> ak imam Abu Dawud imam Ibn Maaja moo ko solo rahmallahu al-jami' euh, waaw comme waxtu julli jot ñu julli insha Allah taala doo ko bismillah alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mu ne baabul bay'ati ala imam al-Bukhari rahimahullah mu ne baabul bay'ati ala iqamis salah kon mu ne baabu buntu al bay'ati jaayante ala iqaami salaat ti di taxawal julli xam ngeen ni jaayante dafa bokk ci li nga xamante ne moom la moom dafa bokk ci soobu yoonu yàlla lool moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon jaayante ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahabaami radiyallahu ci ay mbir yoo xamante ne ay farata la yu alquran saxal ba noppi wala yoo xamante ne sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaloon na ko ba noppi waaye loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee léegi insha allahu taala te am nañ ci jotoon a gis ci kitaabul imaani walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne moom mooy euh, fii nag li fii muy wax baaw imam al-Bukhari rahimahullahu taala di xam fii ne maanaam dafa bokk ci yoonu yàlla moom mooy di jaayante ci di taxawal julli loolu moom moo tax mu am comme masalan euh, tariqa tijaani ya ngeen di gis maanaam mu am ci jaayante yi maanaam sart yi nga xamante ne ci ngay jaayante boo bëggee jël tarixa bi moom mooy da ngay fonk sariya waaye ba ci gën a mooy ngay taxaw a julli ca waxtu ya di ko defee ci anam gi nga xamante ne moom mooy na mu jaadoo ak maanaam fonk maanaam matal fonk ya ak di ko def ci mbooloo ak yu mel noonu loolu moom moo tax euh, fii tamit mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi loolu ngir ne dafa bokk ci sóobu ci yoonu yàlla maanaam di jaayante ci di taxawal waaye su dul loolu moos alquran moom a saxal taxawal julli ci mboolem jullit ñi waaye nag nit ki bu jaayantee ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog nit yàlla bi nga xam ne dana yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam ci di julli ndinel ya nga xamante ne moom moo ca nekk bokkut ak bu ko képp doon def noonu rek loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax jaayante bi di am doole <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne haddathana Euh, ñu ngi euh, mu ki nga xam ne nettalu nañu Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy Abu Musa az-Zamin euh, Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar mu gën a siiwee ci ñu koy xaw ci mooy Muhammad ibn musanna siiwee tamit ci dafkantaram bi nga xamante ne moom lañ ko xamee moom mooy az maanaam naka noonu dañ ko Abu Musa bi nga xam ne mooy kunyam al al al al-Anazi al-Basri rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag nga xam ne imam waa Basra la hadith am nekk ci kutubu sitta mu solo ci maanaam ñëpp solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta yëpp ñoom ñëpp ñu mu nekk seen sëriñ euh, directement kooku moom mooy euh, kooku ci ci ñooñu la bokk ci juróom-ñeent ñooñu la bokk Muhammad ibn Musanna moom ak Muhammad ibn Bashar nga xamante ne. ñoom ñaar dañoo ay gawar lañ yoo xam ne dañoo lëkkaloo bokk ci ànd at bi nga xamante ne ci lañ gën a adduna muy cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam na adduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen hadith al haditham mi ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathana Yahya te Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Sa'id at-Tamimi rahimahullah di waa Basra Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah jot nañoo wax ci mbirum ak màggaayam mi nga ne adna cent vingtième année génn adna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom jaloore yu màggi borom gëneel yu kawe yi jaamu ko fi yàlla bu màggi rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana ismail te moom mooy ismail ibn abi khalid euh, <coughs> al-kufi rahimahullahu taala daqatam ne kon abu abdullah al-bajali rahimahullahu taala moom tamit mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, siqaat yi euh, rahimahullahu taala moom Abu Hatim euh, rahimahullahu taala ne ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak moom Ash-Sha'bi du ma ci jiital kenn ci kawam ndax moom kooku mun a ndax siqa bu mag la rahimahullahu taala mm-hmm. bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo daan ànd ak moom Ash-Sha'bi mu bokk ci taabi'iin yi nga xamante ne Euh, sëriñ comme ni imam Ibn Hibban wa rahimahullah ne kaana shaykhan salihan sëriñ la boo xamante ne ku sell la mu imam al-Ajli rahimahullah ne kufi tabi'in thiqa wa kaana rajulan salihan wa wa sami'a min khamsati min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kufi la tabi'i la koo xamante ne ku wóor la nekk nit koo xamante ne nitu yàlla bu sell la ba pare daa dégg na ci juróom ci ay sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallam <coughs> kon euh, moom euh, mi ngi génn adduna rahimahullahu ta'ala cent quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala mu ne haddathana Qays te moom mooy Qays ibn Abi Hazim rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah dañ ko tamit Abu Ubaydullah al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mooy ñi nga xamante ne ah, ah, ah, moom mooy mooy mooy taabi'i bu mag boobu nga xamante ne rahimahullahu ta'ala mu comme li imam ibn mu naan at-tabi'una tabaqatun ashara awwaluha zul ashara wa zaaka Qays hmm. maanaam Qays ibn Abi Haazim bila al-awwalu haadha al-ashara wa dhaaka qaysun maa lahu nadhiiru wa udda inda haakimin kathiiru maanaam mooy mooy qaysu bi ndax qaysu ibn abi haazim euh, dafa nekk koo xamante ne moom rek moom mooy ci solo ci fukki ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yi maanaam fukku al-mubashsharuuna bil janna moom rek mooy taabi'i bi solo ci ñoom moo tax ta imaam euh, euh, maanaam nga xamante ne bi ñu lim taabi'i yi kii sax taabi'i yi <coughs> ni euh, maanaam fukk lañ ak ak juróom maanaam taabi'i fukki ak juróom yi nit façon lañ ci euh, teqantal googu boo ko xoolee maanaam fukki xaaj ak juróom yi nag maanaam bi ci njëkk kenn ki moom mooy moom kese la kenn nit kese la moom mooy première première euh, tabaqa bi première niveau bi kenn nit kese la te mooy Qays ibn Abi Hazim bi maanaam moom mooy kay wa zaaka mu ne wa zaaka Qaysun maa lahu nadiru amul kenn ku koy nuroo leen waaw mooy mooy moo tax mu ne awwalu hadhul ashara ki ci jiitu mooy borom fukki yi maanaam ki nga xam ne moom rek moom moo soloo ci fukki sahaaba yooyu radiyallahu anhum mu ne te kooku moom mooy Qays ibn Abi Hazim bi rahimahullahu ta'ala mu ne ma lahu nadhiru wa odda indak hakimin kathiru ñooñu bi ngi moom mi nga xamante ne Euh, moom mi ngi génn at maanaam mi moom mi ngi ñëw di dëgmal di kër yenente bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam di seeti ji yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi ci génn mi ngi àdduna ci ci yoon bi moom yén moom bi mu jugee bi mu ñëw ñëwee ngir seet ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir euh, mën a jaayante ak moom <coughs> ci la fekk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ñëw fekk génn àdduna bi mu ñëwee mi ngi tombeeg jusque fi Seydina Abubakar radiyallahu anhu di yéeg ci kaw minbar bi maanaam di def xutba boobu maanaam si di def xutba boobu moom loolu la fekkee dafa ñëw rek yam moo moo ñu nettali hadith boobu tamit maanaam moom loolu la la fekkee subhaanallah maanaam nga gis ne kooku moom euh, euh, euh, mu ñëwee ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna am na juróomi fan maanaam moom loolu wala bokk am na ay ay ay ay fan daal maanaam loolu moom moo ko dal. voilà rahimahullah voilà nga xamante ne xaw tuuti mu nekk saxaaba dégg nga xaw tuuti rek mu nekk saxaaba moo tax ci moom ay xadiisam ñu ngi ci euh, kutubu sitta euh, rahimahullahu taala maanaam moo tax bokk na ci xadiis boo xamante ne ismail bi nga xamante ne moom moo ko solo maanaam euh, ismail ibn abi xaalid bi moom mooy solo lu bëri bëri moom mooy solo ci xadiis ibn abi xaalid moom ñoom ñaar ñoom maanaam lu ëpp ñoom ñoom nii la ñuy lëkkaloowe ci mm. càllal yi ëpp <coughs> ci ñi solo ban ñi euh, waa Kufa lañu waak waa Basra rahimahullahu ta'ala euh, mu ne moom mu ne an Qays mu ne an Jarir ibn Abdullah te moom mooy Sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Jabali radiyallahu al-Bajali mm. radiyallahu ta'ala anhum moom comme ni nga xam noonu lañ ko waxe waan moom la Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu tudde woon Yuusufa hadhihi umma mooy Yuusufa o xeeti comme ni nga xamante ne noonu lañ leera la woon teqantal gi am ci diggante moom ak euh, nga xamante ne moom mooy Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu wuute yi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ñoom anakat moo ci gën a taaru ñu ngi génn adduna moom juróomeel fukki at ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay weer ginnaaw sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala xam ne moom mi ngi génn adduna <laughs> ci ah, moom mi ngi génn adduna ci ah, juróom fukkeelu bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisoon ci jotaay bi wees moom mos na dem téeméeri xadiis la yoo xamante ne ah, juróom-ñett yi ñoom ñoo nekk ci ñaari Sahih imam ta'ala wéetoo na ñaari ci ay xadis Seydina Jaabir imam Muslim wéetoo juróom benn xadis ci xadis Seydina Jaabir Jarir ci xadis Seydina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na baayaatu jaayante nag rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala iqaami salaati ci di taxawal julli gis nga loolu kon moom la jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon charte la yoo xamante ne képp kuy jaayanteeg nit ci yoonu yàlla maanaam dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne euh, faaw danga ko ci war a dugal wala bokk euh, nga dugal ko ci loo xamante ne moom dina duggaale ci biir lu demee nekk nga fonk sariya fonk mboolem digalu yàlla yi ak mboolem jàngale bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la amee ci tariqa bi maanaam nga xamante ne kon dañuy sàmmonteeg loola maanaam nga taxawul julli wa iita iz zakati te ngay joxe azaka waaye moom am lu mu ca boole mu nekk beneen charte mooy war noxe ak laaye biir li kulli muslimin ñeel bépp jullit maanaam ne bépp jullit nga ko war a biir maanaam mooy soo gisee lu koy jariñ nga wax ko ko soo gisee xamante ne lu koy lor la nga sorel ko ko maanaam bul jël njariñ boo xamante ne yow da nga koo yéene sa bopp kefe ñi ci des nga daal di leen di xalab wala boog mi nga xamante ne da ngay maanaam ak lu mën a xew rek yow fexeel ba laaye biir jullit ñi maanaam ne daal lii moom moo lay jariñ te lii la moo tax nga gisoon ko moom nga xam ne loolu la doon jaay fas moom doon jaay mm. ah, jaay ko dégg nga mu ñëw mu ñëw xool daal ne ah fas yii de daal mel xool naa ko dawal ko duuti nekk ñaar ñaar téeméeri dinaar la ko jënd dem ne ah saa deux cent non non non lii affaire na quatre cent de dem ci ki ko doon jaay ne ko saa sa fas wi yaakaar naa jar na quatre cent dinaar de mënut kañ koo def quatre cent maanaam ñu def ko mu dañ mu def dawalaat gis ne ah saa affaire bi jar na six cent dinaar de six cent dirham bokk six cent nañ kañ koo def mu dem ñu dellu si waat mu daal di ñëwaat ni ko ah, ay affaire bi jar na huit cent de maanaam nga gis euh, waa ji mujj sax di xool naan mais man maay jaay wala yow yaay waaw finalement ndax ah, waaw loolu yëpp ngir ne yéen dégg gi mu dégg ne yeneen bi saa sax moom jaayante bi mu jaayante ak yeneen bi sama xam ne euh, ñeenti maanaam ne ne day laay maanaam day day nekk conseil day loyal day nekk conseil bu bu bu bu bu sincère ci képp kuy jullit. maanaam moom loolu moom moo tax ba ci mbir yooyu sax da ngay ci la daan doxale maanaam nga xamante ne bokk na ci yeneen yi nga xamante ne jaayante woon na ko masalan te boobu duggul fii moom mooy ne doo dimbali ko kenn maanaam bu laaj kenn benn service maanaam ñoom noonu la lool bokk na ci saxaaba yu bari jaayante woon nañ yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu duñu laaj kenn benn service seen yar dañuy yéeg ci kaw gëléeb wala fas wi <coughs> yaru yi ñu yor daanu te duñ ko laaj kenn maanaam ñoom ñooy wàccal seen bopp jël ko maanaam jottali ma yar bi sax loolu ñu ko wax nit waaw baal ma jottali ma kaas bi déedéet maanaam du ñu dimbali ko kenn loolu dafa bokk ci seen jaayante te loolu maanaam da ngay gis ne loolu du farata du ngëneel du kii maanaam loolu maanaam da ngay gis ne du yooyu yëpp mais pour pourtant lu ñu intégré la maanaam tey amul benn jullit bu naan bokk na ci jaamu yàlla mooy di dima diggoo kenn maanaam loolu amul bokkul ci te pour pourtant boole nañ ko ci loolu moom moo lay wan ne saako yooyu léeg-léeg sëriñ bi moom mën nay xool loo xamante ne dina gis ni lii ci jamono jii nii lii dafa ràññeeku mu wax la ko tegal la ko ci sart yi ngeen di ànde ci yoonu yàlla waaw mais loolu day fekk mbir moom diine nangu ko comme masa parce que masalan fii nga xamante ne ñoom bu ñu amoon habitude di ko nit ñi maanaam diine ji kon tey du yegg fii mu yekk si ndax jamono jooju dafa laajoon ay nit ñu déterminé ñoo xam ne duñ compter lu dul ci yàlla ginnaaw yàlla ci yàlla la ñuy compter <laughs> duñ compte ci kenn pour mën pour mën pour que diine ji mën avancer parce que bis boo commencé yor projet diine te loolu dafa valable ci ñëpp ba daanaka ba léegi nii sauf que ñooñu bu leen joxul woon charte yooyu dañuy day pro maanaam problème bi day day day feeñ day feeñ bu baax maanaam euh, euh, instant bi maanaam ba ba mbir mi day dox maanaam tey bu dee yow da ngaa bëgg benn doxal dara ci diine waaye yaa ngi tout le temps di naan xëy na ñoom diw sàmba jàppale ma ñoom dem ba xëy na ñu jàpp ci xëy na yooyu doo def dara dara du sotti parce que boo xasee ba maanaam yow yaa naan man maa jóg dem def de sukkandikoo nag ci waaye man danaa ko def waaw ku ci jàpp baax na ku ci jàppul garawul boo dee kenn baax na boo leen dee junni baax na waa mbir mi noonu dong la demee nii daal lay def te loolu moom kenn manu ma koo teree def bu ma ci wéetee garawul danaa waaw comme li daal imam at-Tabari rahimahullah ba mu waxee gaa yi nañ bind téere ne nañ bind tafsir ci al alquran ba bu jeex mm-hmm. wax leen niñ ko war a defee ñu ne ko si loolu say loolu ay at mi jël loolu du jeex moom mu def ko ci ñetti weer moom kese gaa di gaa yi léegi loolu bëgg mooy ñu def taarix mooy eh, eh, taarixu eh, adduna bi ah déedéet ak tabari ak tabarani ak tabari Abu Ja'far Muhammad ah Muhammad Jarir at-Tabari voilà rahimahullah waaw ñu naan dañ ne bind ah yi nekk fay naka naka loo waaye naka nga a bindee nan lañ nar def mu wax ko <laughs> wax plan bi eh, loolu saa yi du jeex mu daal moom def ko moom ci boppam mu bind ko trois mois taarixu àdduna bi yëpp ba jamono <coughs> maanaam loolu faw nit ki mel noonu maanaam nit kuy soogu ci yàlla faaw mu am détermination boobu mhm. nga xamante ne danaan man lu ma song faaw ma jeexal ko lu ma song danaa ko daal te duma ci sukkandikoo ci kenn voilà loolu détermination mais loolu noonu ku soobu ci yàlla ci yoonu yàlla dafa nekk exigence ci moom mhm. mais ki nga xamante ne jullit ñëpp ñu duñ leen ko exiger loolu loolu duñ ko teg kenn duñ ko sax teg mu nekk yoon mhm. moo tax nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na jaayanteeg saxaaba yu bari radiyallahu anhum ci loola te doon woon jaayanteeg eh, ñeneen ñi imaam doon woon jaayanteeg gars yi ci loola waaye fii li nga xam ne moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nga hadith moom mooy iqaam salaat mooy di taxawal jullit maanaam eh, kon loolu dañ ciy gis ne li nga xamante ne moom mooy eh, tarixa yi bu ñu ñëwee ne da ngeen di jaayante ci nangam ak ci nangam ci nangam te loolu diina nangu ko loola dafa war a nekk loo xamante ne maanaam nga ñu war a mën a nangu la mm. ndax loolu dafa ci sóobu ci yoonu yàlla moo mel noonu mm. jaayante gi da bokk mm. te moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yàlla na ko yàlla fay gën di fay waaye maanaam buntu yu mel nii te dinañ ñëw ci ci insha allah ci karam ci loo xamante ne ci loolu rek lay wax kitaabul bay'a maanaam nga xam ne jaayante yi waaye fii nga xamante ne day leeral bi maanaam euh, di leeral mbir yii nii ci buntu yi mel nii <coughs> maanaam dafa am solo te julli boobu boobaa boo jaayanteeg sëriñ bi ne dinaay julli ni julli waree ju mboolem julli ji noonu lala ware waaye boo nee da ngay soobu ci yoonu yàlla yoonu tarixa yi nga xamante ne léegi nag danaan la ah jaayan jaayante ne ci jaamu yàlla ci nangoo topp charia yàlla bi te rawatina julli ndax moo ci gën a seddale ko mm-hmm. nga ni d'accord na maanaam ni mu waree ñu ci def da lay waree noonu waaye yow da lay war encore plus parce que da ngaa jaayanteeg nitu yàlla ne da nga topp yàlla ci lii ko neex te da nga ko ci toppee nii te doo ko moy waaw moo tax jaayante comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jaayanteeg saxaaba yi radiyallahu anhum ca ronu garab ga ñu am ngërëmal yàlla naka noonu ku jaayanteeg nitu yàlla ndono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ngay am ngërëmal yàlla ci loola hmm. maanaam loolu rek moom moo indi jaayante wallahu ta'ala a'lam hadith bi <coughs> imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro cinquante-sept ak cinquante-huit mooy bi muy jeexal kitaabul iman mm-hmm. baabu ad-diinu nasiha gisoon nañ mm-hmm. hadith bi ah mu ne ak hadith dinañ ko gisi insha allahu taala hadith numéro mille quatre cent deux mille cent cinquante-sept deux mille sept cent quatorze ak sept mille deux cent quatre mm-hmm. imam Muslim na ko ñaareel hadith numéro cinquante-six imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille neuf cent vingt-cinq imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro quatre mille cent cinquante-six quatre mille cent cinquante-sept quinze quatre vingt neuf imam euh, euh, imam ibn Hanbal indi na ko tamit lu bari euh, kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoo ko indi amma Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom indi ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu salaatu kafaara maanaam nga gis ne yëpp ba tey da ngay gis ne day dugg ba tey di wax ci ngëneelu di sàmmonteeg waxtu julli yi maanaam ba tey loolu moom moo ko tax a jóg maanaam nga gis ne euh, nekk gu sax di wax ci dëgg-dëgg lan mooy waxtu waxtu yi nu ñu koy dëxale waaye ba tey mi ngi ci biir ngëneelu rek sàmmonteeg waxtu julli ak li nga xam ne moom la am nga xamante ne indi na ci baatu ne munibiina ilayhi da ngay war a toroxlu ci borom subhaanahu wa ta'ala indi na li nga xamante ne mooy jaayante nga xam ne moom nga war a jaayante ci loola maanam ne loola dafa yoon maanaam ne boo àndeeg nit yàlla da ngay jaayanteeg moom ci di taxawul julli ci di sàmmonteeg loola ndax képp koo xamante ne sàmmontewul ak loola kenn mënu koo tarbiye loolu daa war a leer nit mënee fu koo tarbiye te fekk sàmmontewul ak julli sàmmontewul ak waxtu julli yi loolu manta ne léegi nag imaginer léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a maanaam ñoo war a garantie tarbiya bi maanaam ñoom ñoo dul sàmmonteeg waxtu julli bi mais kooku moom moom dafa dee paamul sax yàlla nañu sax moom dafa demul moom bay bay mën a taxaw naan gaa yi nañ deen dem maa jàppale maa leen di yóbbu man kilifa gi yéenay ndongo yi ah, ah. bi maanaam moom dafa départagum dégg nga muy wax nag ne julli dafa am maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, euh, day <coughs> kafaara la maa mooy kafaara nii maanaam mooy far luy far te mooy luy far mooy day far ay bàkkaar te loolu lay wax ne julli loolu lay day jariñ loola te mi mel ni comme bi mu naan Euh, maanaam comme ndax mi ngi jóge ci kaaf ak fa ak ra maanaam kafara d'ailleurs kufru kéefër looloo ko indi mooy suul gi ñuy suul xéewalu yàlla ak droit xaq yi yàlla am ci nit ñi hmm. ñu suul ko taxaw ci toog ba pare nag ne ne ne ne droit yooyu amuñu àq yooyu existé wuñu réellement maanaam loolu mooy kufru maanaam mooy weddi yàlla léegi nag kafaara tamit loolu la rek mooy bàkkaar baa ngi fi waaye suul lañ ko léegi nekkatu fi kenn mënatu ko gis maanaam deñ na dem na yoonam loolu moom lay wax na julli nag day jariñ loola maanaam nit ñi bàkkaar yi ñuy def julli daf koy far ñu ko jullee julli bu baax moo tax moo tax tax nit ki fe bu bàkkaaram yi dañee yu baax yi ñooy noot te bu baax yu baax yi suñu nit ki day daal di mujjee sell bu mujj nit ki mujjee sell bàkkaar daal maanaam day daal di sit bàkkaar dootu ko jegeeti moo tax nit ki feek am na yu muy def moo tax selon ni mu jàppee julleem rek noonu loolu day am impact bu rëy ci ni muy mel moom ci boppam ci dundam moo tax ngay gis nit ki nga xamante ne dafay fonk waxtu julli yi masala ah, da ngay gis bu fonkee waxtu julli yi carrément da gis day fonk rendez-vous mais koo gis koo xam ne fu mu amee rendez-vous tardé fu mu amee rendez bu soit mu tardé wala mu absenté kooku daa man dafa fekk ne julli moom fonku ci daa waxtu julli yi noonu la koy tardé. parce que ni nga boo fonkee waxtu julli yi noonu ngay mel yow tamit maanaam sa dund yëpp noonu lay mel day réglé waaye koo xamante ne du réglé waxtu dundam moom noonu lay affaire bi day am impact ci ci ci ci adduna yi boppam voilà moo tax koo kooku moom jarul sax <laughs> nga jël sa ko ci taal moom du julli ñëw waaw impact. Ah, moo tax julli nit ki comme jaamu yàlla yit dañ ciy retrouver wu moo tax nit ki su koy def sàmmonteeg moom mboolem yeneen bàkkaar yi def dañuy dañuy dañuy dañ koy dañ koy daw en fait dañ koy daw moo tax nit ki su bëggee tarbiyewu première chose mooy julli na mu fonki julli na mu ko taxawee na mu jattege tànkam na mu ko wormaalee na mu ko màggale noonu mooy addunaam noonu lay mel waaw moo tax nit yàlla yu mag yi dégg yëpp da leen di dégg maanaam li nga xam ne moom dañ cee intraitable maanaam mooy mën nañoo négocier yëpp mais lool mooy li nga xamante ne moom buñ ca xasee ba yegg négociation jeex na seen neex deret yëpp yëkkatiku la mooy julli julli moom lu ñu neex deret neex deret lu ñu mën a négocier mën a négocier bu yeggee ci wàllu julli moom loolu bokkul ci loolu moo dem nit yàlla gi nag noonu lañ mel. moo tax julli point la boo xamante ne daanaka day tax nga sax gaman leen a ràññee hmm. dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Musaddad hmm. ibn Musarhab ibn Musarbal ibn Mustarad ibn Murabal wala boog Mugharbal hmm. dégg nga al-Asadi rahimahullahu ta'ala mooy Abul ta'ala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon imam al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom waaye imam at-Tirmidhi am na ci benn xadis waaye sëriñu sëriñum la moom Nasaa'i am na ñaari xadis am sëriñu sëriñum la mi ngi génn àdduna jàpp cinquante cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent vingt-huitième année bi sallallahu alayhi wa alihi wa Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay xadis am mu ne qaala haddathanaa Yahyaa te waxoon nañ ko léegi mu ne Sa'iid ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kahili rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci al-A'mash muy Abu Muhammad al-Kahili rahimahullahu ta'ala di waa Kufa te cosaanam nekk waa Tabastan rahimahullahu rahimahullahu ta'ala maanaam bëtëm yi amoon ay laas yu bari moo ay laas yu bari moo tax ñu naan ko A'mash dégg nga mi ngi génn àdduna cent mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ki mu nuróol mooy kat ah kan la nuróol cent quarante-cinq bon exactement loolu mais soixante et unième la génn àdduna Hisham ibn Urwa hmm. soixante et un cent quarante-quatre moom soixante et un cent quarante-cinq ah ok ñoom ñoo jege ñoom ñoo bokk mooy ñi nga xamante ne gis nañu euh, ay taabii wala bokk ñu nuróog ñi gis ay taabii mm-hmm. te pourtant jotuñu maanaam moom par exemple gis na non gis nañu saxaaba yi maanaam moom gis na Seydina Anas al-Amash mm-hmm. rahimahullah jot na gis Seydina Anas waaye jotuta solo ci moom mm-hmm. pardon cent soixante et un ah, soixante et cent quarante-quatre ah wala man maa juum non soixante et un parce que soxnaam quarante-huit la mm-hmm. Faatumata bint ah voilà ah voilà Faatumata bintul Munzir quarante-huit la voilà Faatumata bintul Munzir quarante-huit la te ka moom moo ko magee trente treize ans voilà soixante et un ok dégg nga euh, dégg nga kon euh, Hisam dégg nga kon euh, voilà ñoom imam ñoom Ahmad imam Ahmad rahimahullah gis na imam gis na Seydina Anas mm-hmm. radiyallahu anhu waaye jàngewul waaye solowul ci moom mm-hmm. maanaam mooy ñi nga xam ne jot nañoo gis saxaaba mm-hmm. radiyallahu anhu mais mais jotuñoo solo ci moom ñoom comme ñi nga xamante ne nag ñii beneen ñi ñu mel ni ñoom euh, ñoom Ibn Jurayj mm-hmm. ñoom Hisham comme par exemple nga xam ne ci même génération bi rek mm-hmm. sauf que jotuñoo gis saxaaba yi mm-hmm. voilà mais que ñoom mënoon nañoo gis saxaaba sauf que zone bi nekkoon moo tax gisuñu saxaaba yi dégg nga euh, mu ne qaala nee na haddathani Shaqiq te moom mooy Shaqiq ibn na Salama Abu Wa'il rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna at bu njëkk bi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom fekk na jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy muxadaram la moom comme Qays ibn Abi Hazim bi na wax rahimahullah maanaam muxadaram noonu lañu fekkee nañ jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoo nekk ay sahaaba dégg euh, euh, moom waaye ki nga xamante ne am na euh, maanaam quatre-vingt-deux ans ci la quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la adduna moom quatre-vingt-un ans dégg nga euh, rahimahullahu ta'ala mooy comme moom waa Kufa la ñu ngi xadis bi xadis waa Basra waa Kufa la moom xadis bi ñu weesu léegi mm-hmm. mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Xuzayfa te moom mooy ibnul Yamaani radiyallahu ta'ala anhu euh, anma tera yaman m yaman moom mooy Husayn moom noonu la tudd dañuy wax tamit ne Hasan la tudd ibnu Jaabir ibnu Usayd mais li gën a siiw mooy Husayn ibnu Jaabir ibnu Usayd moom Abu Abdullah mooy daxal tanam wala boog Abu Surayha Ah, moom mi ngi ah, génn adduna ci 36e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xilaafa Seydina Ali ibn Abi Talib njaal ben nga dégg moom Seydina ah, mi ngi génn adduna sax ginnaaw gi Seydina Ousmane génnee adduna 40 jours après hmm. moom Seydina Ousmane 40 jours la ñu rawante radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Euh, Huzayfa ibn al-Yaman mooy saahibu sirr Rasulullah sallallahu mooy borom bóoti Yonent bi sallallahu alayhi te bokk na ci la ko daan gis lii wane ne moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la koo jagleel yi mbóot mhm. te li lay wan ne mbóot yi mu ko jagleel et que du woon tuuru naafiq yi doo nga la xamoon mhm. hadith bii ñuy jàng insha allahu taala ci la bokk lii wane ne moom ndekete xamutul rek ah lan turu euh, euh, naafiq yi ndax léeg-léeg ñi nga xamante ne dañuy bañ ne am na loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi day am ñu mu ko jàngal te jàngalu ko ñeneen ñi bokk na ci li ñu koy layee mooy maanaam ci ñi koy bañ bu ñu waxee sayyidna Huzayfa radiyallahu anhu dan na euh, moom kat turu naafiq yi rek la xamoon loolu rek la waaye hadith bii ñuy ñëw day wane ni du woon loolu loolu benn la ñaareel bi ci def mooy ne li nga xam ne moo mat a ràññee ci ay mbirum mooy ne. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doonul woon beroog moom lu ëpp li mu daan beroog ñeneen ñi maanaam li tax mooy li li li secret bi nekk ci moom ba tax mu doon mu secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jël ci lu bare bare yor ci secret yoo xam ne ñeneen ñi ci def doonuñu ko woon yor loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko transféré la maanaam loo xamante ne bëgg bi mu bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak mu ko topp ba am lu mu ko lu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jagleel jox ko ko la comme ni nga xamante ne noonu la Seydina Abubakar radiyallahu anhu rawee ñi ci def ci loo xamante ne nekkul ci julli yu bari yi muy julli wala woor yi muy woor mhm. waaye ci mbir mu nekk ci xollam la maanaam ak yeneen ak yeneen maanaam noonu la Seydina Umar radiyallahu anhu amee jagle yamu am ñeneen Seydina Usman Seydina Ali kenn ku ci nekk am say jagle radiyallahu ta'ala anhu jamee ci sahaaba yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak ñeneen ngir dëggu gi ñu dëggu ak wóor sincère in sincère seen digganteeg yàlla ak seen digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam looloo leen ko may kenn leneen mayu leen ko wutuñu ko bëgguñu ko sàkk wuñu ko nekkul loo xam ne seen objectif la déedéet yàlla mooy seen objectif yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu sopp dëggal ko gëm ko mu nekk ki nga xamante ne moo leen gënal seen bakkan dëggu gi ñu dëggu ci lool te wutuñu leneen lu dul ngërëmal yàlla ay yeneen bi sallallahu alayhi wa moo leen may lañu am kenn ku ci nekk say jagleel dégg nga euh, loolu mooy d'ailleurs moo tax nga gis bu ñuy wax ñoom seen kéemtaan yi ak nañu meloon ak jagle yañ amoon moo tax ñu ñëw ci ginnaaw bu ñu déggee yooyu dañuy foog ne xëy julli gu bari la woon wala sikkar gu bari wala lay gu bëri moo tax ñu soobu yoon woowu jàpp ne loola la fekk du loolu de dëggu gi ñu dëggu ak teg loola te nekk ca nag voilà te nekk ca hmm. moo tax saxaaba yu bari radiyallahu anhum borom subhaanahu wa ta'ala am ay jagle yu mu leen defal hmm. nga gis saa yuñ tuddee saxaaba sax léeg-léeg da ngay gis dañ naan ah kii de nangam moo ko jagoo wala nangam la jagoo wala yooyu ba sax daanaka léeg-léeg mën ngaa sax commencé tànte wu ci jàpp ne xanaa kii moom xëy na moom kon moo gën a màgg wala ci ñi gën màgg la bokk hmm. radiyallahu fekk ñoom ñëpp a màgg te kenn tuutiwu ci ngir ne ñoom ñëpp a woon te ñoom ñëpp a woon ni ñu bëggee toppee yàlla ak ni ñu soppee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax sayyidna Huzayfa radiyallahu anhu malgré que nekkutoon koo xamante ne ku takkoo woon ak moom la ko masalan ñeneen ñi ci def waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bu moom ni mu meloon jagleel na ko ay xam-xam yoo xam ne moom rek ko jagloo moom rek ko jagoo te moo ci rawoon ku dul moom comme xam-xam yi aju ci wàllu fitna yi mm. comme xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju maanaam ay secret la yoo xam ne ci yenente bi sallallahu alayhi moom moo ko jëloon moom moo doon wax naan yeneen bi sallallahu alayhi xamal na xam ngeen ni loolu maanaam loo xamante ne mm-hmm. euh, lu am la lii lii a ñëw ji ba yawmal qiyaamati mm-hmm. amul dara benn xew-xew bu nar lu dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam picc du naaw lu dul ñu jëlee ci xam-xam te loolu noonu euh, euh, loolu mu wax noonu du toog bu yàgg moo koy maye loolu secret la buy transférer ci nit mhm. mais du toog toog bu yàgg moo koy maye loolu mhm. ndax boo toogoo nag nit ndax dundu nit nettali na ci li nar a xew ba yow ma xaamat xaju ci voilà loolu xaduñ ci dund nit waxuma laa ci lim lim ànd ak yent bi sallallahu alayhi wasallam te ñeneen na ngi nii doon toog ak moom doon toog ak yeneen bi saa am lu gën a yàgg lool te amuñu lool mhm. dégg nga ok maanaam loolu moom moo tax ànd bi ñu naan da ngay ànd ak nitu yàlla bi maanaam ngeen takkoo nii tout le temps ngeen di gisee yooyu tout le temps ngeen di ne loolu taxul ñuy wax hmm. li tax ànd bi li tax mooy nga gëm ko dëggu dëgg dëggu ci topp gi ngay topp yàlla sopp bi nga sopp yent saam ak dëggu gi dëggu ci nekk nit ku sell la te mën na laa tegtale yoonu yàlla mën na maam dala ciy jariñ loolu rek la loolu mooy ànd gi mais rek du du du du toog gi gisee physiquement bi loolu plus la rek te sax du plus bu rëy trop hmm. physiquement bi nii déedéet li ëpp doole mooy sincérité bi ngeen di nekk maanaam seen relation nekk lu sincère tegu ci lu sincère loolu moom mooy loolu la dégg mhm. ah, moom kon Seydina Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu ah, ci ñi nga xamante ne eh, ci moom musnadam vingt hadith la mhm. vingt hadith moom mooy eh, musnadam ci li al-Kirmani wax rahimahullah comme niñ ko waxe woon al imam Cheikh Qutbuddin moom nee fukk ak ñaar ñoom ñooy xadis yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la euh, imam al-Bukhari wéetoo ci juróom-ñetti xadis imam Muslim wéetoo ci fukk xadis ak juróom-ñaar te buñ xoolee loolu ëpp na ñaar fukk yi na vingt comme ni ko al-Kirmani yi waxe rahma wallahu ta'ala alam <coughs> mu ne annahu qaala sayyidna Hudayfa radiyallahu ta'ala nee na kunna nekkoon nañ julusan di toog jotaay inda Umar ibn al-Khattab inda Umar ci euh, wetu sayyidna Umar Euh, ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy ñaareelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ginnaaw Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moom mooy ci gën ci xeet bi te moom mooy kenn ci was ñaari wazir Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-wazirani bu ñu waxee ñaari wazir Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari jëwriñ maanaam ñaari euh, ñi ko dar ñi Seydina Omar Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar radiyallahu anhu moo tax mu daan euh, naka noonu bu ñu waxee ash-shaykhaani ñaari sëriñ yi ci dañ naan Seydina Aboubacar ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala moom la moom mooy amirul mu'minin moom moo ko njëkk a tudd mm-hmm. ah, nekk nga xamante ne mooy eh, ñaareelu ci xulafaa ar-rashidun al-mahdiyyun radiyallahu ta'ala anhum borom jàllale yi kawe nga xamante ne bu seytaane ja moom bu jaare ci benn yoon seytaane day jaar weneen maanaam bu ko séenee rek day dar te sax comme ni mu nekkee ci yeneen riwaaya yi ñeent fukki fan seytaane du fa nangoo jaar mm-hmm. ci mbedd mu mu jaar. am yo Seydina bi dafa jaaroon fii de yaa trente-neuf jours xaaral man ma jaar rek ne maanaam wóorul ndax voilà kooku <laughs> Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dëgg mi ngi ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu a ne dégg nga moom mooy Seydina Omar mooy xalifa boobu musnadam mooy cinq cent trente-neuf hadith mooy muttafaqun alayhi trente-quatre yi moom la imam al-Bukhari wéetoo loolu moom sayyidna Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala nee na moom kon sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ñun ñoo nekkoon ñoo nekkoon toogandoog moom fa qaala mun ayyukum ana kan teen yahfazu moom moom mokkal qawla rasulillahi waxul ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fil fitnati ci wàllu fitna mm-hmm. maanaam fitna yi nga xamante ne ñoom ñoo naan am ndax fitna baat la boo xamante ne alquran daf koy jëfandikoo niki noonu day rob ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu am ay maanaa yu wuute bokk na ci maanaa yi fitna bu njëkk maanaam moom mooy al kufru comme bi maanaam woon fitnatu ashaddu min al qatl fitna mooy kii biir moom moo gën a moo gën a garaaw rey nit maanaam moo gën a garaaw rey nit maanaam loolu lay wax maanaam loolu bokk na ci bokk na ci maanaam fitna dafay dafay dafa dafa transversal euh, euh, léeg-léeg mu tekki euh, masalan Euh, euh, euh, fitna boo xamante ne mooy mooy loo xam ne nattu la rek moo xam lu baax la wala lu bon la loo xam ne yàlla daf la koo may nattoo la ko nga di ko xool mooy wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna maanaam daañ leen nattoo ci loo xamante ne lu baax la ak lu bon la lépp mu nekk rek nattu maanaam loo xam ne dañ koy xool ndax fitna mi ngi jóge ci fatana fatana bi tekki maanaam nag nag mooy mooy comme tey bu ñu jëlee ak or bi or bi bu brut bi noonu dugal ci taal bi ngir mu lakk ko loolu fatana la du mooy lool mooy fitna baat cosaanu fitna boobu la jóge mooy kon mooy nattu rek épreuve dégg nga moo tax nit ki maanaam yàlla nag borom bi subhaanahu wa ta'ala jullit ñi moo tax mu ne leen danañ leen nattu nag loolu mooy épreuve yooyu nga xam te ne dinañ leen jox yu baax ak yu bon yu baax day ñu ñëw ci yéen li leen gënal maanaam ñoom leen gënale rek comme am mbayeen moom daañ ko tax dégg nga dañ ko tax ganaar yu baax ak yàq ak ay ay ay ay ay yaa ngi dégg Eh, eh, eh, am am ay missions yu wax yooyu fitna la naka noonu daañ ko léeg-léeg ñu xañ ko ko ñu xañ ko ko ba mu yëg ne xañ nañ ko ko loolu fitna la maanaam loolu yooyu yëpp ay xeeti fitna la comme ni xam na noonu la borom subhaanahu wa ta'aala wax innama amwaalukum wa awlaadukum fitna ak seen alal yii ak seen doom yi nekkuñu leneen lu dul fitna maanaam xeeti natt la kon loolu moom mooy kon ay fitna am na baatu fitna bu tukki ah, al azab maanaam buy tekki mbugal maanaam ak yeneen donc fitna baat la boo xam ne day day comme ni ñuy def euh, euh, or bien ah, bu ñu ko dugalee ci taal bi loolu xeetu mbugal la mais ngir mu mën a sell la ngir mu mën a baax la voilà comme ne afalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayn xanaa gisuñu ñoom naafiq yi ne at bu jox daañu leen fitnaal ñaar benn yoon wala ñaari yoon maanaam catastrophe dana leen dal benn yoon wala ñaari yoon maanaam boo foo fekk naafiq noonu lañ mel société naafiq noonu la ñu mel faw dina leen am ngën di problème boo xam ne da leen di ub seen bopp bi at bu jot wala ñaari at yu jot maanaam at bu jot daa ci am benn wala ñu am ci ñaar waaye du leen tax a réfléchir en fait du leen tax a dellu ginnaaw xam ne ñun ñoo nekkoon ci toor loolu boobu mbugël la dégg nga mu nekkoon kon kultu nee na ma ne mu ne mais daal li mu wax mooy kan moo mokkal ci fitna mooy natt yii di dalaate natt yu métti yi dalaate nga xamante ne bu ñu yettee dañuy yëngal gaay képp koo xamante ne sa xol ngëm dëggutoon da da ko yëngal kan moo ko ci mokkal kultu nee na man ma ni ko ana man mii kama qaalahu kéem nam ko waxe maanaam mooy exactement ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mbir mi noonu laa ko jàppe waaw qaala nee na sayyidna Umar radiyallahu ta'ala ne innaka naka yow alayhi ci mbir mi awwala bokk alayha ci mbiru fitna maanaam alayhi mën naa dellu ci wax ji awwala bokk alayha ci mbiru fitna maanaam yooyu yëpp te loolu wax ji euh, euh, sikki sàkk ngi sayyidna Hudayfa moo ko def radiyallahu anhu mu ne ko la jari'un ah yow mii de ku ci yelloo ku ko ku ko xam-xam nga maanaam ku ca dox nga maanaam la jariun ku ca ndox nga ndax mu ngi jóge ci jara maanaam bi tekki daw dox te loolu noonu lu muy tekki mooy ne moom am na ci xam-xam boo xam ne moom moo ko jagoo loolu lay tekki te loolu xam-xamu fitna yi maanaam ak fitna yi naka la ñuy ak benn bu ci nekk nu muy manifesté ak benn bu ci nekk naka lañ koy régler ak luy luy lijjanti lu koy lijjanti loolu dafa bokk ci xam-xamu kibaaru aarifiin nga xamante lu ñëw lu ne xam nañ lu ko waral mhm. naka la naka lay manifester woo fitna bi ak nan lañ koy prévenir ak naka lañ koy bu dee mëneef na koo mhm. ak naka lañ koy jañe ak luy saafara ah waaye loolu loolu xam nga Seydina Xuzayfa radiyallahu anhu daf ci amoon spécificité ak jagle loolu tamit day wane ne ndekete du turu naafiq yi rek nga xamoon ah. dégg ngeen nee na ba mu waxee loolu nee na ma ni ko fitnatu rajuli xoolal li mu wax fitnatu rajuli fitna yu waay fii ahlihi ci waa ci ñoñam maanaam mooy waa këram ahlihi mooy waa këram li muy tekki mooy soxnam wa maalihi ak alalab <coughs> wa waladihi ak doomam wa jaarihi ak dëkkandoo mooy fitna yi xew yi wër-wërloo ci biir nit ñi nit ki li muy waxee li muy def li muy ak yooyu ci biir kër gi ak ci njabootam ak ci Euh, euh, dëkkandoom yi ak yooyu ak ci biir société bi léeg-léeg mu wax lu mu war ta wax wala mu def lu mu war ta def wala xeet yu mel noonu yooyu ay xeeti fitna la mm-hmm. maanaam ndax situation bu nekk nattu daf ca am situation boo nee rek nattoo nga ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala comme li mu ko wax alladhi xalaqal mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla boo bind dund ak dee dee ak dund bokk ngir bu ko defee mu nattu leen ana kan ci yéen moom ci gën a rafet jëf kon yow jamono di nekk dañuy xool jëf ji gën a rafet da nga waroon a def ci jamono jooja mu am ay actes yoo xam ay ay ay loo xam ne noonu nga ci waroon doxe mu mel ni benn xeetu examen wala contrôle boo xamante ne boo boo da caa war a doxalee noo xam ne da nga koy réussir wala nga échoué ci da caa war a am note ba gën a baax mooy ayyukum ahsanu amalan loolu nag bu fekkente ne mbir mi noonu la demee kon léeg nit ki nekk ci nekk def ci lu doy waar loo xamante ne ay problème la koy indil. ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala loolu moo tax mu tuddee ko fitna maanaam fitna yi njabootam ak waa këram nangam nangam ak ak euh, doomam yeeg ak ak ak euh, dëkkandoo bi mu ne loolu moom tukaffiruha dana ko far ak salaatu julli julli yi ngeen di julli muy julli juróom yi yooyu da koy far wa sawmu ak da koy far loolu da koy far wal amru ak digal te mooy digle lu baax wal nahyu ak tere te mooy tere lu bon mm-hmm. yooyu da koy far maanaam yooyu kon dañuy gis ne cosaani diine yi ñee maanaam yii nga xamante ne moom lañ tudd fii euh, mbir yi te moom mooy julli koor sarafe euh, digle lu baax ak tere lu bon muy ñeent yi ñoom ñooy cosaanu mbir yi ndax jaamu yàlla yi dafa am jaamu yàlla yi jëmm te boobaa julli moo ci ëpp doole mu am jaamu yàlla yi alal te loola saraxe moo ci ëpp doole ak joxe azaka li nga xamante ne moom mooy euh, jaamu yàlla yi Euh, ci jaamu yàlla yi jëmm yi koor ci la bokk maanaam jullee koor ñoo ci ëpp doole mu def nag jaamu yàlla yi làmmiñ te moom boobu li ci ëpp doole mooy digle lu baax ak tere lu bon moo tax toog di jàng alxuraan wala ngay toog di sikat nit ñi nga digle leen lu baax nga tere lu ba nit ñi tegu ci yoon bu jub moo gën a loolu ñu bëree bëri xàmmee wuñu mbir moom maam toog yaakaar nañ ne buñ toogee kar toog kii baax na déedéet yeneen bi sallallahu alayhi moo tax bu mu fekkee ñii di sikar ñi ci di jàngale mu daan ne man dañ maa yónni mu ja may ngir may jàngale voilà man dañ maa yónni ngir may jàngale voilà innama bu'ithtu mu'allima mu dem toogi ci ñi ci ñuy wax xam-xam maanaam moo tax leneen nga gis koo xam ne jàpp na ne fi mu bu toogoon yor kurus gi toog toog moo gën muy nekk ci joxee xam-xam yi loolu xeetu njuumte la bu réeré voilà moo tax xattaa jaamu yàlla yu guddi yi nga xam ne li muy am doole yépp Euh, bu fekkente ne nit ki def koo jël maanaam li ci sàkku xam-xam di ci yokk xam-xamam loolu mooy gën mu jullee ko ba jeex donte li gën nag mooy nga boole leen waaw <coughs> dégg nga mu ne xaala mu ne maanaam kon li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi fii mooy ji mooy ne julli taxawal julli ndax julli dafay effacer ay bàkkaar maanaam yooyu lii tamit day wane ni bàkkaar yu ndaw yi moo tax ñuy wax moo tax mais bakaar yu mooy loolu moom mooy feeg yaa ngi tuub ndax bakkaar yu mat yi moom moom tuub moo koy dindi loolu kon parce que su doon yii dañuy far bakaar yi jeexal ko complètement kon di dellu di tuub ak yooyu dootul amati njariñ ak ne yàlla jéggal ma loolu dootul amati njariñ dégg nga mu ne qaala mu ne laysa hada mu ne laysa déet hada li uridu laa nam maanaam mooy wane ne Seydina Umar radiyallahu anhu Seydina Hudayfa même bu fekkee am na lu maa maanaam lu mu lu mu lu mu ne jagoo ci mbir mi Seydina Omar radiyallahu anhu nekku ci koo xam ne xamu ci dara ci xam-xamu fitna yi ah voilà te yenente bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu am solo nag mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne muslu leen ci fitna yi voilà ta'awwazu min al-fitani ma zahara minha wa ma batan li ci feeñ ak li ci nëbb voilà loolu nag moo tax ñi nga xamante ne moom mooy Seydina Omar radiyallahu anhu di ko yittewoo moo tax nit ki tamit di yittewoo yi nga xamante ne ñooy musiba yi xew mu baax maanaam di xam li xew ci àdduna bi mhm. nit koo xamante ne xamul dara li xew ci adduna bi maanaam mooy àdduna bi mën naa toj yàqu complètement tasaaroo te du ci yëg dara àdduna mën na tukki sax te du du ko xam mhm. waaw du ci xam dara ndax moom jàpp na ni léegi noo dara xewul alors que fekk àdduna baa ngi yàqu diine ji ñu koy ñu ngi koy mais ñu ngi koy ñu ngi koy yàq complètement waaw moo tax dafa bokk ci tiwo maam jàpp ne noo loolu non grawul nañ nekk ci liñ ne rek ñun ko quoi grawul ñii grawul déedéet mais naan lii baaxul moo tax gis nga mu teg ci am amru war na yu digle ak tere parce que la daa bokk ci mbir mi mm-hmm. digle lu te loolu moo ëpp loolu mbir yi mm-hmm. yeneen moo tax bi alquran ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li mu la ne mooy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yéen a xeet wi gën ci xeet yi lu tax parce que da ngeen di digle lu baax da ngeen di tere lu bon te da ngeen a gëm borom subhaanahu wa ta'aala te dëggu ci ok ñooñu ñoo ci nit ñi mais ñi euh, euh, euh, jàpp ne dara xewul garaawul bon de toute seen affaire la sama yoon nekku ci déedéet dégg nga mu ne mu ne ko man lii nanguma lii maanaam yow li ngay wax fitna yooyu man waxuma fitna boobu de maanaam ñëw ci sama kër toog waroon a wax ak sama soxna nangam ak nangam daal di wax leneen te loolu jaadu wutoon rek wala boog problème yu am suñu biir kër yi nangam nangam ma def ci loo xamante ne bàkkaar la may jural ak wala sa non xam nga ni lool taxu may wax la may wax moo gën a garaaw mu ne ko mu ne walakin waaye li ma ci nam mooy alfitnatu fitna yi nga xam ne allati yi nga xam ne tamuju dañuy duus dañuy ah, ah, dañuy sambara ka ka yam ka kama kéem ni nga xam ne yamuju noonu lay sambarawee noonu lay duusi di daw albaxru géej gi maanaam géej gi vague yi ni muy dóoranti maanaam noonu fitna yooyu lay wax te li nga xamante ne ah, comme li yenente bi saa san wax yaa ngi ñëw ci yéen fitna yi ñi ngi ñëw ci yéen mu ne fitna yi comme dañoo nuroo kenn ni nga xamante ne noonu la xaar kanamu nag yi nuroowee voilà comme ni xaar nag yi boo leen leen xoolee ni seen xaar kanam yi nuroowee noonu la fitna yi nuroowee bu ñëw rek da ngay da ne mooy moo moroom bu ñëw nga ne moo raw moroom xam nga xam nga xar yi xar yi boo leen xoolee da leen di xàmmee maanaam boo xoolee seen xar kanam da ngeen ne yaa kii xar bii la kii xar mm-hmm. xàmmee moo tax alxuraan bi jëfandikoo baatu nag yi mu bu naan ah, ah, al-baqara tashabaha alayna mm-hmm. nag yi dañoo nuroo torop ba mënuñu leen xàmmee naka noonu. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax muy joxe exemple fitna yi tellement que fitna bu ñëw day maanaam ni ni force de frappe bi di mel day mel ni comme fitna bi wees parce que boo commencé accommodé wu tàmm nga beneen bi rek beneen bi di ñëw di am doole boo xamante ne day mel ni la nga jotoon a am expérience yi jariñu la dara mm-hmm. <laughs> nii dañuy dóoral mm-hmm. voilà ba pare mu teg ci beneen ci beneen raam ne comme dog-dogi guddi ka qita'in min al-layl ma comme ay dog-dogu guddi yu lëndëm bu ñëw nga ni bii la bii la bii moom moom moo yàq sama affaire bii moom moo may doggale waaw lu nga ni bii moo may doggale waaw nga comme ni ko ñëpp xam ah fitna bu ñëw nga jàpp ni fi mu toll gars moom pare nañ du li ñuy jeex bii moo leen di doggali moom bii moom bu yegsee projet de loi bi bis bu daano moom jullit doot fi mën a dund loolu bu ñëw rek gars yi moom ni bii moo leen di doggale affaire yi dem noonu la mu ne kon nag mu ne ba mu waxee loolu xaala mu ne laysa déet alayka maanaam sayyidna Xudayfa radiyallahu anhu ne ko laysa déet alayka di waral la min ha ci yooyee fit na ba sun aw weñ fa weñ fa mooy doole goo xamante ne dalee daal musiba bu rëy dégg nga mm-hmm. aw tar tar gu yaa amiral mu'minin ay yow mi nga xam ne yooyu njiitu woy gëm ñi mm-hmm. maanaam kon loolu mooy ne yow fitna yooyu de toute façon yow concerné wu la mm-hmm. parce que fitna yi du la laal mm-hmm. yow amirul mu'minin la mais nañ xool lu tax mu ne ndax inna na wér wóor mooy bay naka nekk na sa diggante wa bay naxaa ak yooyu la fitna baabal buntu boo xam ne mu <coughs> mu la ak bu ñu tëj yow sa diggante ak fitna yooyu am na buntu buñ ci tëj moo tax maanaam te mooy lan mooy dund gi mooy dundam moom maanaam le fait que mu nekk en vie mu rester en vie mm-hmm. loolu moom mooy buntu bi nga xam ne moo nekk ci diggante moom ak fitna yooyu kon yow de toute façon te buntu boobu lañ ko tëj parce que yaa feeg yaa ngi dund mooy ne buntu bi tëju na boo fi jógee ci la buntu bi di yëkkati ko dégg nga mu ne ayuk saru ndax bunt bi dañ koy day day day day day damm mm-hmm. maanaam dañ koy dañ koy toj mm-hmm. dañuy toj buntu bi am wala boog yëf taxu dañ koy ubbi mm-hmm. allah ndax buntu bi dañ koy toj wala dañ koy xam nga laajinu ku ku ku xam xam <laughs> moo tax euh, aari bu ñuy waxtaan seen biir awaam bi mën na bañ a xam li gaa yi di waxtaan xam luñ luñ xam mais gaa yi lu ñuy wax pour ñoom ay ay ay balaa balaa la ñuy wax ay ay chinois hmm. mooy bi mooy buntu bi dañ koy ay buntu ne waxi buntu ay buntu ñuy toj ay buntu ñuy tijji loolu mooy ne <coughs> symbole bi parce que yu yàlla yi dañuy faral di waxtaanee ay symbole hmm. ba pare mu am maanaa yu làqatu ci ginnaaw ngir nëbbu secret voilà moo tax ñuy utiliser ay mu yoo xamante ne en fait euh, ku ko dégg day foog ne nangam la fekk ñoom la ñuy wax jubluwuñ ci yow ni ko déggee voilà maanaam fii li bëgg a wax mooy ndax man comme sama dund moom mooy problème bi maanaam moom moo tax moo tax ba fitna bi du yegsi man est que bu may dund bu may kon bu may génn àdduna ndax damay génn àdduna normalement mooy kon buntu bi ubbeeku na wala dañ may assassiner te boobu mooy buntu bi dañ koo teg maanaam dañ ko forcer teg ko hmm. violenter ko voilà mu ne ko ah kaala mu ne ko yëg saro dañ koy toj dañ koy toj kaala mu ne isan dig diglul li na Seydina Omar radiyallahu maanaam li ngay gisee ñoom yi fi ñuy waxtaane niveau bi ñu doon waxtaane bokku dëkk bu normal bi mu ne isan kon de bu boobaa laa yuxlaq dootul mën a abadan ba faw kon fitna bi bu ko bu ubbeeku dootul mën a eh, ci jotaay bii weesu ñi ngi doon wax naan eh, Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu amaan na man naa rek maanaam moom fitna ñun problème yi ñu ne xëy na moom bu ñëwaatoon mu redressé ko ba après ñu ne mënta ne Seydina Omar rek Ibnu Xattaab radiyallahu moo ko mën a lijjanti boobu xadis bi lañ doon wax ah voilà wala imaamul Mahdi al-Muntazar ndax buñ buñ buñ ko tojee jeex na comme toj nañ ko moom rek moo mun ñëwaat affaire bi réparé radiyallahu wala imaamul Mahdi al-Muntazar tëng mm-hmm. mm-hmm. mu ne nag euh, qul naa ñu ne ko ah qul naa ñun ñu ne akaana ndax o ndax Omar sayyidina Omar radiyallahu xam na albaabu buntu ba ndax sayyidina Omar xam na buntu ba radiyallahu anhu qaala mu ne naam waaw xam naa ko kay kama ah ñun maanaam moom ak ñi nekkoon ci jotaay bi ah, waaw radiyallahu anhu mm. maanaam daf doon xool ndax junj bi moom xam na ko mais ñi ci def xam wóorutoon ne xam nañ ko mm-hmm. waxtaan nañu seen biir mais ñi ci def xamuñu ko mm-hmm. moo tax ñu naan est-ce que mais ñun ñëpp ñun maanaam mooy ñi ci def amaan na sax moom sax bokk ci wax ji ndax moom xam na ko mm. ndax moo ko informé waa mooy langage dafa utiliser langage image bi moo tax aarabillaahi di utiliser lu bari ay langage image mhm. di wax ay mbir yoo xamante ne xaqiqatan ci alamu xayal la existé xayal mooy loo xam ne imaginal la mooy ko fiction la mhm. mais suñ koy wax dañ koy wax comme mu nekk benn réalité man rek li réalité virtuelle mhm. mooy xayal réalité virtuelle voilà c'est virtuel mais réalité la comme ni Seydina Omar radiyallahu anhu moom mooy buntu bi nangam nangam et cetera mboolem yi ñu wax dañ koy toj ak dañ ci yëpp dëgg la mais du buntu comme nii ñu naan fitna nga nee ak yooyu du du lu ñuy làmb di ko def réalité virtuelle la moo tax langage bi ñu utiliser day imagé kàddu yi ñuy jëfandikoo day mel ni luy melal dara loo xamante ne dëgg la gu xew léegi ba mu waxee loola mais léegi bi gaa yi ne waaw Seydina Omar moom radiyallahu anhu moom xam na buntu moom mu teg ci ne xaala mu ne na am waawoo mu ne kama kéem ni nga xam ne am na ne duunal xadi eh, laata ëllëg di jot al laylatu guddi dana jot buñ ne tey fi mu tollu guddi gi subaa ci tegu niñ ko xamee loolu ni mu leere noonu la ko Seydina Omar xamee radiyallahu anhu dégg nga ah déedéet ah ah safula ñi wax ne ñi wax ne ñun nee mm-hmm. maanaam mooy ci solo hadith bi ci sayyidina Hudayfa mm-hmm. Shaqiq ibn Salama la mm-hmm. moo ko laaj mu ne ko waaw sayyidina Umar xamoon na buntu bi radiyallahu anhu waaw kay loolu la maanaam Shaqiq ibn Salama radiyallahu anhu rahimahullah moo ne ñun ñu wax Seydina Xudayfa radiyallahu anhu ndax Seydina Omar xamoon na ko nee na ba mu ko waxee loola mu ne waaw boobu xam na ko kom ni nga xam ne noonu lañ mën a xamee nii balaa suba guddi gi xew nii ndax man mi haddathtuhu nettali naa ko bi hadithin ci nettali yoo xam ne lay tabil aralite du ay foore du ay wax yu jaxasoo yu foo dégg nga nee na fahib naa ñu ñu namm an nas'ala ci ñu laaj Hudayfa sayyidina Hudayfa radiyallahu anhu fa amarana mu digal ñu masruqan eh, eh, masruq maanaam fa amarna ñu digal masruqan masruq fa sa'alahu mu laaj ko waaw masruq ma beneen tabi'i bu mu laaj ko fa qaala mu ne albaabu buntu bi Umar mooy sayyidina Umar radiyallahu ñoo xam ñu ne ah waaw suñu laaj muy buntu waay mu ne ko buntu bi mooy Seydina Omar moom moom mooy ci boppam la maanaam mooy dundam voilà moo tax moo tax Seydina Omar radiyallahu depuis jour boobu fitna dootu jóge fitna bi jeex na ñëw na ba pare te day tegaloo loolu day wane ngëneel gu mag li Seydina Omar amee radiyallahu anhu waaye day wane ñoom maanaam xam-xam bi ñu yoroon seen biir ak ni mu nekk secret seen diggante mm-hmm. voilà te du ke du lii kese maanaam am na yeneen yu mel noonu mm-hmm. dégg nga waaye li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari de hadith bi la ñëwaat insha allah mais li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii mooy ngir leeral ne julli ak koor maanaam surtout julli ndax moo ko tax a ak yeneen yooyu noonu jaamu yàlla yi ngay def day dindi ay bàkkaar comme ni Alxuraan waxe rek innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat comme dinañ ko gis insha allahu taala ci xadis yi tegu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war xadis bi xadis dina ko indi waat xadis numéro 1445 1895 3586 ak 7096 7096 imam Muslim indi na ko xadis numéro 144 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 2258 imaam eh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille neuf cent cinquante cinq imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt trois mille quatre cent douze. kon gis nañ ko waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imaam Abu Dawud ak An-Nasa'i rahimallahu al-jamii' eh,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 moi j'ai pas compris l'image de la porte parce que Seydina Omar quand il dit la tentation lui il parler c'est pas la tentation de la maison des gens de la de quelle tentation euh, j'ai pas compris parce que quand Seydina Omar il dit la tentation des quotidienne. mooy bi ñu wax. bon en fait euh, <coughs> xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu bon en fait le fait ñu doon tënk ñuy tënk kii bi maanaam yoonu jàng ci Sahih bi ci tënk la gën a tegu ci ki ci ñàkk tënk loola taxoon loola tax leeral ñu yu yu bari ci buntu boobu léegi euh, sa bi effectivement lu légitime la maanaam il faut nga comprendre que ni Seydina Omar radiyallahu anhu euh, Seydina Xuzayfa radiyallahu anhu bi muy nettali biñ ko laajee af bi mu biñ ko laajee affaire Euh, fitna yi mooy tantation yi moom bi muy tontu daf doon tontu loo xamante ne moom maanaam ak assistance bi ñoom ñëpp dafa tolloog seen xam-xam mu waxtaanee loolu mais bi mu gisee ni Seydina Omar radiyallahu anhu daf ne ko non man waxuma loolu li may wax gën na yëkkatiku loolu mu yëkkatiwaat niveau bi ci wax ko ne ko am na fitna effectivement yoo xamante ne dina dinañu ñëw hmm. parce que Seydina Omar radiyallahu anhu da koo junj fitna yooyu parce que mooy ne Seydina Omar a anhu am na lu ci xam sauf que dafa am lu mu ci xamul hmm. li mu ci xam mooy ne ay fitna la yoo xamante ne comme vague géej gi la ñu mel maanaam dañuy tegaloo bu ñu ñëwee gis nga vague géej gi ñuy dawee hmm. euh, di tegaloo noonu lañ mel maanaam tout le temps ñu ngi ñëw tout le temps dañuy déverser wu ba pare tout le temps dañuy jiyotloo c'est-à-dire que vague bi bii bii buy dem suy dellu si beneen bi moo ko ci fekk fekk maanaam dañuy jiyotloo ba pare tegaloo léegi moom li mu ko wax mooy dane ko euh, bi mu ko waxee loolu moom xam na fitna bi mu doon wax mooy jullit ñi jamono ji ñuy nekk nga xamante ne duñ juboo wuute mm-hmm. dañuy wuute mm-hmm. dootuñu mën a nekkati benn rek di wax ci benn kàddu kese nekk euh, mbooloo mi maanaam ba pare jullit ñi euh, dañuy man dañuy xeex seen biir di noonoo et cetera ak yeneeni problème maanaam yéefir yi commencé leen a noot ñu nekk ci caaxaan yoo xamante ne ay ay ay xeeti maanaam ni ñu doon euh, maanaam ni ñu meloon ci jamono yeneen ci saa saba saaba yi radiyallahu anhu maanaam léegi loolu day commencé yëkkati ko et que dootuñu mën a toppati seen diine na mu ngir ne authenticité bi day def et que ñun biddaa yi dañuy commencé ñëw ak yu mel noonu yooyu ñooy fitna yu bari yi et que ju yi commencé leen a euh, euh, ëpp doole ak yu mel noonu loolu moom bi mu ko laajee loolu la ko doon laaj mooy yi nga xam ne moom comme ay vagues la yu tegaloo bu bari bari di tegaloo mu ne ko nag vagues yooyu fitna yooyu nga xam ne comme ay vagues lañ am na buntu bu leen téye maanaam moo tax fitne bi barbu yooyu du ñu du ñu tuuru ci sa kaw mi ngi mel ni tey fii image bi mooy fii yëpp nekk gi di ñëw di vague yi di dóorante di ñëw ñu tëj benn bunt fii ñu tëj ko tëj boo xamante ne mooy tax ba comme barrage affaire bi du mën a yegg si mu ne ko nag loolu dafa am benn bunt bu nekk seen diggante ak yow loolu moom moo tax yow yooyu de toute façon jarul nga ci préoccupé wu ci sonn parce que doo ko fekk li mu tekki mooy sa dund mu ne ko lu tax mu ne parce que dafa am buntu bu dox sa diggante ak moom te buntu boobu mu ko doon wax mooy dund mooy dund ak moom mhm. durée de vie ak moom le temps que mu fii ne mu yor xilaafa gi loolu mooy buntu bi. exactement voilà. Ah, parents, euh, souvent, on voyait que par exemple, de la Romain, ils voyaient des choses. Mm. Et après, tu disais, euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous laissait les faire pour. Euh, voilà. Mais lui, il voulait être plus précis. Voilà. C'est-à-dire que les vagues, il les voyait un petit peu. Voilà. Sëñ bi naan wala benn voilà tamit dinañ gis. voilà géej gi la <laughs> gisoon moo tax mu doon wax géej googu. Seydina Xuzayfa radiyallahu anhu xam ne moom xam ne géej gi parce que ñeneen ñi comme ñeneen ñi xamuñu woon géej gi waxtaanu ak ñoom moom daf leen a wax rek yeneen xeetu fitna yi nga xam ne waaw yu élémentaire yi la mais lu gisee Seydina Omar xam ne géej gi moo tax bi mu waxee ak moom ak langage boobu nga xam ne ñoom ñaar rek kay comprendre li ñuy wax te te waxaatu ko même bi muy jàngal taalibe yi waxu leen lan mooy lan mooy buntu bi waxu leen dara ci buntu bi. après ñoom ñoo digal Masruq rahimahullah ngir mu ñu ñu ñu mu mu dem waxtaan moom quand mu laaj ko buntu bi <coughs> lan mooy bi quoi mu ne leen buntu bi nag mooy Seydina Omar radiyallahu anhu c'est-à-dire euh, dundam li tax ñu wax ñu wax dundam nag te waxuñu maanaam mooy ne comme que buntu bi moo dox digganteem ak fitna yi mhm. mooy li mu tekk mooy dundam mhm. parce que moom dafa nekk nii. buntu bi nekk nii fitna yi nekk nii hmm. donc kon moom ak maanaam moom maanaam li tax mu tudd ko ci boppam hmm. moo tax hmm. moo tax ñu mën ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko noonu et que ah moo tax moom comme moo tax mu laaj ndax buntu bi dañ koy violenter teg ko wala dañ koy ubbi ubbi bu normal biñ ne ko dañ koy toj ci la xamee ni ma subhaanallah musiba bu toll ne ñu assassiné Seydina Omar radiyallahu anhu mhm. moom mooy sababu fitna bi nekk loo xam ne dootul tëjuti nga gis maanaam moom ni mu màggee ci borom subhaanahu wa taala ba tax problème boobu nekk loo xam ne day sax ci jullit ñi léegi jeex na voilà moo tax nga gis après ci ginnaaw moo tax juste ci ginnaaw Seydina Ousmane bi mu ñëwee radiyallahu te Seydina Ousmane dañ koo xamee mu nekk nit koo xam ne dafa sedd mm-hmm. bu teg kenn dara du kii dafa baax dafa am kersa nangam yooyu yëpp terewul nit ñi indil ko problème yu doy nii ñeñ kom mm-hmm. comme jiij ci en fait mm-hmm. ba assassiné ko Seydina Ali ñëw karamallahu wajhu ak ni mu mel ak ni mu jàmbaaree nga xamante ne bu nekkoon ci toolu xare yi mooy gaynde gi terewul moom it problème yi ñëw maanaam vague bi bàyyiwu ko ñu assassiné ko fitna yi tasaaroo maanaam problème yi ak bidaa yi dégg nga rawaafid maanaam siit yi seen seen siit yi jujju mm-hmm. ah euh, rawaafid yi fii kii euh, euh, mooy chiit chiit euh, yu extrémistes yi d'ailleurs jamono Seydina Ali déjà amoon na radiyallahu anhu xawaari ji fi bon xawaari ñoo rey déjà Seydina Usmaan radiyallahu ak Seydina Ali et cetera maanaam problème déjà rien que diggante sahaaba yi radiyallahu seen biir ànd ak ne ñoom ñëpp dëgg moo leen taxoon a jóg fitna bi rëy rëy ay goo xamante ne ñoom maam ñoom seen biir ñu jàppante mm-hmm. Seydina nga xam ne Seydina Muawiya ba ci sayyidat Aisha radiyallahu anha ak ñu maam ñoom kenn mënul kenn mënul leen pouvoir mm-hmm. te xeex nañu sayyidna Ali mm-hmm. karamallahu et cetera ñu ñu ñu rey ci sayyidna Hasan ak sayyidna Husayn radiyallahu anhu et cetera te yooyu mooy fitna yi nga xamante ne mooy yi nga xam ne moo aju ci ñàkk jubóog ñàkk déggoo gi bidaa juddu nag mm-hmm. commencé tasaaroo ci adduna bi <coughs> façon bu ne xew yéefir yi mujj noot jullit ñi et cetera comme niñ gis rek comme lii rek lii rek li li maanaam ñun li ñuy dund doy na évidence ci ne géej jaa ngi fi duusu géej gi euh, dans euh, la première partie, on, en train de dire que tout ce qui est palpable, en fait, non le pas non tentation yu ndaw yi. voilà. en fait les grandes tentations c'est inévitable c'est comme le destin parce que au final on dit elle est ouverte elle ne se fermera jamais. waaw. donc en fait la fois la prière ça t'aide mais il y, a un destin qui est écrit et qui sera comme ça en fait. waaw problème yi maanaam problème yi jullit ñi nekk fitna yi ñu nekk te fitna yooyu c'est difficile nit ki mucc moo tax gis <coughs> loolu moom moo tax ñun c'est difficile ñu mel comme saxaaba radiyallahu wow ma la ne maqaama parce que moom mu loolu mënta mais li nga xamante ne mooy seen sellate rek seenu jaamu seenu suubu seenu loolu c'est difficile ñu ñu mel comme génération yooyu parce que léegi adduna bi dafa commencé lëndëm kër yi maanaam lëndëm ci ci ci ci ci ci baatin laa bëgg a parce que ci zahir moom jant baa koy leeral hmm. mais ci baatin dafa dafa lëndëm këriis voilà pro problème yu jeex fitna yu dul jeex nga xamante ne tey nit ki bu taxawee ci kanamam bëgg a dem ci yoonu yàllam sax maanaam ay vague fitna ñooy nekk ci kanamam ay tentation yu jeex ñooy nekk ci kanamam voilà ay lënt lënt ay lënt lënt ak ay ak ay ay ay ay ay ay ay bànneex passion yu dul jeex yi nga xamante ne ak ay ay pulsion mais aussi ay ay ay ay ay ay ay ay trouble obsessionnel ay lënt lënt yu dul jeex maanaam fi mu toll xattaa rek subal war naa woor wala waruma woor rek nit ñi dañ ci am problème maanaam maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne du jeex war war naa julli julli jot na wala jotagul loolu rek nit ñi dañ ci am problème parce que fitna yi la ku yàlla dimbali rek moo mën a génn ci loolu ça veut pas dire que ñëpp lañ ciy nekkandoo mais fitna yi bu ñëwee am na ñoo xamante ne lu fi fitna yi nekk nekk nekk yàlla da leen di génne ci fitna gi maanaam da leen di génne da leen def au-dessus vague yi mhm. ñoom du nekk ci biir vague bi dañuy nekk tout le ci kaw vague bi ce qui fait que fitna lu mu rëy rëy rëy fitna gaañ te loolu bokk na ci li ko ci tel mooy li yeneen bi boo xam ne sallallahu alayhi naa leen fii ak ñaari mbir tactiku euh, bàyyi naa leen ak yoon ci yoon wu leer tactiku euh, ma ala mahajjatin bayda layliha ka nahariha la yazighu anha illa bàyyi naa leen ci yoon wu ñàll wu leer nañ nañ nañ nañ nañ guddeem ak bëccëgam ñu nuru mooy lu leer nañ la sauf que yeneen côté yëpp lëndëm gi fitna yi ñoo xam hmm. moo tax képp ku jéng li ko rek mooy kiy alko kooku rek kay alko hmm. kooku rek kay koy jéng ki ki dugg ci buntu alkane hmm. waaw moo tax mbir mi mbir mi mbir mi mooy di jéem a sàmm ci alxuraan ak après ñi lay contre dañuy bëri ñi lay xeeb dañuy bëri ñi bañ ñi nga nekk dañuy bëri ñi nga xamante ne dañuy dañuy yàq sa der dañuy bëri ñi nga xamante ne dañuy bëgg boole jaxasel ak nit ñi dañuy bëri ñi ba maanaam ñëpp dinañ bëri ñi lay iñaane dañuy bëri ñi lay soxore dinañ bëri ñu ñun ñëpp dinañ bëri mais loolu mooy li nga xamante ne moom garawul du tout mais vraiment amul problème garawul voilà hmm. moo tax ci noonu ngay dawee ñi ngay rëccee ci fitna yooyu noonu mais fitna bi globalement mu dal ci kaw xeet bi loolu moom c'est du lool kenn mënu koo kenn mënu ci rëcc yeneen fitna yi nag nit ñi dina la dal xam na yi nekk ci biir kër yi yi nekk ci ci ci ci dëkkandoo ak yooyu loolu day dal nit ñi nit ki fi muy liggéeyee ci fi muy ñëwi taseel ci mbedd mi et cetera loolu day day dal fitna yooyu dañuy am mais yooyu mooy yi nga xamante ne bu dalee nit ki ba nit ki nekk ci bàkkaar daanu ci bàkkaar yooyu bàkkaar yu sew sewaan yooyu yooyu julli yeeg koor yeeg digle lu baax tere lu bon yooyu dañ koy effacer mais fitna yi yeneen yi mooy yi muy wax nii mooy yi doon wax ni yu mag yi loolu ay conséquences am faaw day yegg ci ci ñun fi mu tollu ñun conséquence su fitna boobu la bunt boobu ñu toj ba léegi ñun lu ñuy dund suñu difficulté yu métti yi ñuy dundee si conséquence boobu la mais cela ne veut pas dire après day tax ñun ñu dëng déedéet.